أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر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 radiyallahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa imam siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa li tariqatihi al-faizin ar-rabihin amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ba tey ci al-jami' as-sahih bu imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci kitabul ilm ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabun li yuballighal li yuballighil ilma shahidul ghaib maanaam ne buntu bi ne nañoo ki nga xamante ne moom mooy ki fekke dafa war a jottali xam-xam bi ki nga xamante ne moom mooy ki fàdd mu wax ci ne mu mu indi woon ci xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina Abu Shurayh radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon wax Amr ibn Sa'id bi nga xamante ne moom la doon yónnee ca maanaam moom la doon yónnee Makka ñi euh, gàngoor gi ngir ñu dijjiti ki nga xam ne mooy Seydina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu ci la ko waxee wax maanaam li nga xamante ne moom la ko wax maanaam jàngal googu nga xam ne moom la ko jàngal ba noppi ca ginnaaw ga mu teg ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ki nga xam ne moom mooy ki fekke na jottali ki nga xamante ne mooy ki fàddu gisoon nañ ci tamit xadiisu Seydina Abu Bakra radiyallahu taala anhu mi nga xamante ne moom mooy Nufay ibn al-Harith radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi mi nga xamante ne moom la tudd yenente mooy la nettali yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne tamit ba tey moom la doon wax ci wàllu li nga xam ne moom ci wàllu deru jullit ak ak deretam ak alalam maanaam deret jullit ak alalam ak deram ci ginnaaw gi nag maanaam mu daal ci jeexale tamit jëmmi kaddu googu mooy nag ki nga xamante ne moom mooy ki fekke na jottali ki nga xamante ne moom mooy ki ginnaaw bi nañ ci bunt bi nga xam ne moom la ñu mujj woon a gis te moom mooy baabu ismi is baabu ismi man kazaba ala nabi sallallahu alayhi wa sallam buntu bàkkaar bu luy bi nga xamante ne moom moo nekk ci ki nga xamante ne moom mooy sosal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gisoon nañ ci ñeenti xadis muy xadis sayidna Ali bi xadis sayidna Zubayr ibn Awwam ak sayd sayd xadis sayidna Anas ak sayidna Salamat ibn Akwa radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom ñëpp ñu bokk di wax jëmmi benn wax ji mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere ki nga xamante ne moom dafa tere nit ki di sos di ko waxal loo xamante ne du dëgg ba ba noppi daal di ciy teg képp ku ko def moom faw day daal di tab bi sawara wala képp ku ko def na dem tàbbi ci sawara wala képp ku ko def na daal di waajalal boppam wàcc ci bërëb bi nga xam ne mooy jekki waayam ci biir sawara loolu yëpp dafay xadis yooyu yëpp dañuy tegtale jëmm jenn wax ji moom mooy sosal yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne noonu la nekkee lu doy waar te xadis bi nga xamante ne moom la ñu euh, euh, maanaam bi bii muy xadis sayidna euh, bi nga xam ne moom lañu ci gis mooy sayidna Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu moom dafa jëfandikoo fal yali ji naar maanaam daal dem tabbi ji sa sawara xadis bi nga xamante ne mooy bu sayyidina Zubayr radiyallahu taala moom dañ koo laajoon ne ko di gis nañ maanaam doomam moo ko laaj sayyidina Abdullah ibnu Zubayr ibnu Awwam radiyallahu taala anhuma ne ko ñun dañoo gis ne yow doo nettali comme ni nga xamante ne moom la diw diw di waxe mu daal di wax ne loolu de dara ak ak limu mu ne wal mu ne ne li am ne mooy ne man musuma tàqalikoog yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te wax na dëgg ndax musul tàqalikoog moom du ci du ci jamono ji ñu nekkee Makka du ci jamono ji ñu nekkee Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam xare yëpp xeex na ko ba pare fekkee na tukki yëpp mu ànd na ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nee na ànd ak loolu yëpp lenn rek ma moo ma njëkk moo ma téye te moom mooy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne képp ku xamante ne daf maa sosal na waajal bërëb bi nga xam ne foofu lay wàcc biir sawara bu fekkente ne saxaaba yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo ragal a wax ci di nettalil yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ñoom lu ñu dégg la ngir ne rek ragal a nettali mbir mi nu mu nekkewul lan ngay xalaat ci ñun ñi nga xam ne ñoo mujjee ñoom waaye ñun subhaanallah ak fit bu rëy yi nga xamante ne moom lañ ciy àndal ak mi nga xam te noonu lañ ko waxee yenente bi de nee na saa sam yenente bi lii la wax yenente bi lii la bëgg yenente bi lii la jàngale wala boog yàlla lii la digle yàlla al al alquran nee na ak di wax loo xamante ne ñun xamuñu ndax dëgg la waaw wala déet waaye daal dañ koy wax rek globalement nii ngir jàpp nañ ne yàlla moom naan yàlla daa digle nangam fan la ko digle léeg-léeg loo xamante ne dëgg-dëgg amul waaye jàpp nañ ni seenum xel rafet na rek xanaa kon loolu alxuraan war na koo wax mbir mi nag du demee noonu ah voilà loolu euh, dafa lool dafa war a nekk loo xamante ne lu ma a bàyyi xel la moo tax kon li nga xamante ne mooy wala yàlla day diglewul nangam loolu loo ci xam su fekkente ne lool yow balaa nga ne yàlla diglewul nangam da ngaa war a xool yàlla digle yëpp nga xam ko ci ngay doog a mën a waxee wala boog mu leer na ni yàlla contraire bi la digle ci anam gu dogu nga doog a mën a wax ne kon yàlla diglewul nangam waaye bu fekkente ne amul dara lu la ci leer xamuloo mbir mi nu mu nu mu rawatina mbir yu lënt yi rawatina mbir yi nga xamante ne dafa bari ay ay ay ay lënt lënt ba bari bari ay xeeti teqantal yooyu moom maanaam du jaadu jullit wax ci dara lu dul mu nekk loo xamante ne lu ko leer la xadis bii nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina anas bi radiyallahu taala anhu ànd ak ne sayyidina anas radiyallahu anhu bëri na lu mu soloo ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak loolu yëpp moom muy wax tamit moom it dafay ragalal waxal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lu bëree bëri daf koy ragal ngir rek yenente bi sallallahu alayhi wa wax ji mu waxoon wax ju noonu te loolu tamit gis nañ ko ci hadith sayyidina euh, Salamata ibn Akwa radiyallahu ta'ala anhu ci càllale gi nga xam ne moom mooy bi gën a gàtt ci sahih imam al-Bukhari rahimahullah comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ñëw na ci fukki yoon ak juróom ñaar ci càllale gi mooy hadith boo xamante ne daf naan haddathana Makki ibn Ibrahim qaala haddathana Yazid ibn Abi Ubayd an Salamata muy ibn al-Akwa radiyallahu ta'ala anil jami' nga xamante ne fii moom euh, loolu mooy mooy mooy càllale bi gën a gàtt bi nekk ci saxiix imam al-Bukhari rahimahullah ak xaabu kutubu sitta ñoom ñëpp càllale bi moo fi gën a gàtt ci juróom benn téere yëpp bii moo ci gën a gàtt euh, kon euh, xadis kon xadis yi xadis bii nii moom la xadis bii moom bokk na ci xadis yi nga xam ne moom la ñuy wax mutawaatir maanaam exemple xadis mutawaatir mooy xadis bi nga xamante ne xadis mutawaatir mooy lan mooy loo xamante ne mbooloo mu baree baree bare ci saxaaba yi radiyallahu anhum dañ koo déggee ci mbooloo mu maanaam dañ koo déggee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam te it taabi'i yi ci kenn ku ci nekk ci ñoom mbooloo mu bari déggee ko ci ñoom ñoo ñooñu kenn ku nekk ci ñoom it mbooloo mu bari déggee ko ci ñoom noonu ba mu yegsi loolu moom mooy xadis euh, boo xamante ne dañ koy tuddee mutawaatir moo tax xadis bi ñu baree bari dañ ko solo ak yeneen xadis yoo xamante ne yu mel noonu la lu demee nekk xadisu socc bi ak yu mel noonu yooyu yëpp ay xadis la yoo xamante ne mutawaatir lañ ak ak ak raf'ul yadayni yéeg ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yëkkati loxo yu mu daan yëkkati bu daan ñaan ak yu mel noonu yooyu la ñu xadis mutawaatir kon li euh, gisoon nañ tamit xadis euh, léegi kon insha allahu taala euh, ñu yeggale ko ci xadis sayyidina yéeg gisoon nañ ko hadith Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne daf doon wax naan yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf doon wax naan tuddu leen sama tur waaye bu leen jël sama kunya maanaam nga xam ne wax jooju daf koy seddale ngir ne moom mooy Abu Qasim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne borom bi subhaanahu wa taala martaba boobu moom rek la ko teg ba pare mu ne képp ku ma gis nag ci gént mi ngi mel ni maanaam dëgg-dëgg gis nga ma maanaam ku ma gis ci gént yow mën nga gis maanaam fii tamit dañ ci xamee ne ci li ngay gis yow ci gént bu dee loolu lu wér la moom nga toogoon di ko gis ñoo yem maanaam loolu moom moo tax du ñu indi teqantal ànd ak ne nit ki waaw lii moom ba mu koy gis gént la waaw wala déet su fekkente ne la muy gis lu wér la maanaam comme masalan ku gis yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu gis ko ci gént la mu gis moom la comme nag la mu gis moom la loola mi ngi meloon ni mu toogoon gis ko rek yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu moom moo tax amul teqantal bu baax maanaam le fait que gis nit ki gis na ko ci gént waaw wala déet lenn rek mooy différence bi mooy ne ki ko gis ci te fekk dafa jàkkaarloo ak moom dafa fekk ne maanaam moom dafa dëgër dëgëraay boo xam ne ci wàllu ruuxam ci wàllu spiritualité am ci wàllu sell teg xolam ci anam goo xamante ne moom mën naa teewlu leeru le fait muy gis ci bi sallallahu alayhi wasallam fekk nelawul waaye bu fekkonte ne mais comme yëggut ku yëggut foofu nag moom bu koy gisi ci nelaw la koy mën a gise ngir ne moment boobu day nekk loo xamante ne euh, xol maanaam yaram bi day wàcc dootul amati doole bu ko defee li wàllug xol bi ak wàllug ruux bi ñooy am doole bu boobaa mu daat koy mën a gisee ci anam googu noonu bu boobaa tamit lii le fait mu jëfandikoo baatu man ra'aani fil manaami faqad ra'aani képp koo xamante ne gis nga ma ci gént dëgg-dëgg maanaam gis nga ma loolu maanaam kon mooy ne kon danga gis loolu dañ ci xamee ne possibilité bi am ci gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ñàkk nelaw loolu possibilité bi am parce que comme que gis gi benn la kon euh, loolu tamit beneen la comme ni nga comme ni nga xamante ne nag noonu la nit ki di amee kasfu yàlla wan ko loo xamante ne luy xew la ci dëkk sàngam fekk moom nekku fa comme bu doon nelaw gént ne nangam a ngi xew bërëb sàngam ñoom ñaar yooyu benn information benn la wala boog mu gént ne wala boog yàlla may ko ubbi ko mu mën a gis ni suba de nangam dana xew ak mu tëddoon gént ñu won ko ne ko suba de nangam dana xew ñaar yooyu benn la maanaam dëgëraay bi ak ñàkk dëgëraay bi dafa dépendre rek ci xaalu nit ki ci jamono ci moom ci jëmmi boppam rek kon bu boobaa li ñuy xamee lool lool boobaa dañ ciy daal di mën a dogoo ci ne gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci yeewu loolu mën naa ne maanaam amul dara lu ci jomb au moment où yii mën nañoo ne. waaye tamit dañ ci jàngee ni seytaane mënta jël jëmmam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu mooy képp koo xamante ne da ngay sosal yenente bi sallallahu alayhi wa yaa ngi def loo xam ne seytaane ci jëmmi boppam amul kàttan bi maanaam seytaane ci jëmmi boppam amul kàttanu sosal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yaw yow kon yaa gën a garaaw seytaane en fait loolu lay tekki moo tax lépp lu ñuy wax di ko askanale yenente bi rek sallallahu alayhi wa dañ ci war a def attention ndax gravité bi nekk ci loolu bu fekkente ne nit kooku moo gën a garaaw seytaane loolu vraiment lu garaaw la garaaw la yàlla nañu yàlla euh, dégg nga kon ne baabu buntu kitaabatul ilmi kitaabatil ilmi buntu kita am na euh, euh, kenn raawi bi Jaami' ibn Shaddad mooy boo xoolee xadis numéro 107 bi bu sidna Abu Zubayr bi radiyallahu anhu loolu dañ ko fàtte woon a souligné xaw ma ba xam waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu waaw wala déet mooy bi naan haddathana Abul Walid qaala haddathana Shu'ba an Jami' ibn Shaddad moom nii maanaam bariwul lu mu soloo ci ay xadis maanaam lu mu too soloo lépp vingt xadis la à te imam al-Bukhari rahimahullahu mi ngi soloo ci moom lu war a tolloog juróomi xadis rek maanaam voilà loolu euh, beneen précision la boo xamante ne euh, dañ ko fàtte woona def ci suñu jotaay bi weesu wala boog peut def nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu kitaabatul ilmi baabu buntu kitaabatul ilmi buntu bind xam maanaam bind xam maanaam fii li nga xamante ne moom lay wax ginnaaw bi nga xamante ne di dafa war a moytu di ko di sos kon bu boobaa di sosal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te ak solo gi nga xamante ne moom lañ ci wax yëpp ak rëy gi nga xamante ne moom moo ci nekk yëpp kon bu boobaa day daal di am solo nit ki di bind li nga xamante ne moom lay jàng maanaam su fekkente ne bëgg na ko téye téye lu wóor te lu bëree bëri ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndongo yi fi seen problème di nekk mooy du ñu bind parce que ñoom dañuy foog ne euh, dañuy jàpp globalité sens globalu mbir mi alors que bu ñu jàppee sens globalu mbir mi loolu taxul ñu xam dëgg-dëgg mbir mi mooy la comme tey par exemple koo xam ne dañ ni ko lan mooy xadis moom bu jàppee ne bu ñu toogee di wax waxee xadis rek maanaam mën nañ def cours ci xadis yëpp mu jàpp ne dana jàpp globalité bi suba buñ ko laajee luy xadis mu ne ah xanaa mooy rek lu aju ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam fekk du loolu mm-hmm. maanaam xadis dafa am définition bu précise mm-hmm. mooy lépp lu ñu askanale yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba pare teg ci yiñ ci teg comme niñ ko waxe woon ci jotaay yee weesu maanaam moo xam wax la mm-hmm. wala jëf wala mu nekk loo xamante ne moom daf koo saxal wala mu nekk ak melox boo xam ne ci jikko la wala ci jëmm maanaam bu fekkente ne loolu wax nañ ko boobaa ñu ne ah waaw lii mooy xadis maanaam nga xam ne dafa définition la bu précise boo xamante ne leneen loo wax rek jubul leneen loo wax jubul maanaam kom ni ñuy jàppee théorème yi mhm. ak ni ñuy jàppee eh, kii loolu doo loolu la principe fondamentaux yi règles yi et cetera mhm. euh, yooyu euh, axiomes yi et cetera maanaam ni ñu leen di jàppee loolu moom mooy exactement ni nga war a jàppee xam-xam bi maanaam xam-xam bi dafa war a nekk loo xam ne da koy takk takk bu wóor a wóor te loolu nag li ëpp ci nit ñi mënuñu koo def bu fekkente ne dañuy dégg kese maanaam ndax bu boobaa globalité bi rek la ñuy waxtaane mooy am na ku ñëwoon ci yeneen bi wax ko nangam kooku am ku ko wax nangam après mu am keneen koo xam te ne nangam après nangam am maanaam te bu boobaa te pourtant bi ñuy dégg ñoom wax ji déggoon nañ ko ci ak ay précision maanaam ñu xam ne Seydina Omar radiyallahu anhu moo ñëwoon ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ko loo xamante ne tamit lu leer a leer la ay baat yu leer mais ñoom dañuy wax rek ne wax ko loo xam ne nangam la ba pare di jaawale wax ji maanaam bu boobaa. et cetera maanaam ci anam goo xam ne parce que li ñuy wax riwaayat bil maana ki ko man du ñëpp ah lañu koy permettre riwaayat bil anaa mooy mooy nettali xadis comme ni muy amee ci xadis yu bari yu ñu romb nga xam ne dañuy nettali xadis bi fekk lañu nettali dafa am lu ñu euh, maanaam maanaa bi rek lañ wax maanaam bu boobaa waxuñu ne baat yii la yonent bi sallallahu jëfandikoo woon waaye loolu ki ko man mooy ki nga xamante ne dafa am xam-xam bu leer a leer ci domaine bi yàgg dégg wax yonent bi saasam am ci maîtrise de telle sorte que bu koy nettaliwaat dana ko nettalee te dina xam ne du changer maanaa bi kooku nag loolu ñooñu xam ngeen ni du du ñëpp du ndongo yi ñi nga xam ne ñoo toll ci ndo nekk ndongo ñooñu munuñu loolu donc mbir la moo xam ne ak ci yeneen ak yeneen maanaam xam-xam dañ koy tënk dañ koy téye loolu mooy benn ñaaral bi ci moom mooy kitaabatul ilmi maanaam mooy bindu téere ci maanaam di bind xam-xam bi loolu tamit beneen barke daf cee nekk li borom bi subhaanahu wa ta'ala aayuy ndëkk wàcce daf ne alladi ma bil kalam maanaam bi muy wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam naan ko iqra daf ci yokk alla alladi allama bil qalam maanaam mooy ki nga xamante ne mooy jàngale di ko jaaree ci xalima ne xalima mooy li nga xamante ne maanaam mooy nit ki suy sàkku xam-xam xalima dafa bokk ci barke yu mag yi te yenente bi sallallahu moom ci jëmmi boppam moom mooy xalima existence bi moom loolu moo tax alqalamul awwal wala ba qalamul qudra et cetera maanaam mooy xalam mooy xalima bi nga xamante ne moom la boron bi subhaanahu di amalee mbindi fi te euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te borom bi subhaanahu am na beneen xalima boo xam ne boobu la ñuy tuddee euh, alqalamul mahfuz comme ni mu amee allahul mahfuz maanaam nga xamante ne xalima boobu ci la bindee mboolem dogal yi loolu euh, yooyu nag il faut que ñu gis ne maanaam barke bi nekk ci yooyu yëpp moo tax di yor di yor xalima ak di bindi loolu am solo xalima nag bu boobaa euh, day daal di nekk loo xamante ne ci jamono yu njëkkee xamoon nañ ko ci xalima yu mel nii ku mel ne Seydi Muhiddin Ibn Arabi sax radiyallahu anhu danaan bu nit ñi xamoon barke bu mag ak njariñ bu rëy gi nekk ci xalima kon nit ku nekk da nga yor xalima même boo ci dul bind maanaam danga koy doxantoo maanaam te loolu euh, Euh, ngir njariñ gu mag gi nga xamante ne moom moo ci nekk voilà nga xam ne ba borom bi subhaanahu wa taala sax daf cee waat nuun wal qalami wa ma yasturun voilà maa ngi giñ ci xalima ak liñ ak bind maanaam nga gis ne kon loolu lu màgg a màgg la ndax borom subhaanahu wa taala waatu ci parce que rek dafa bëgg a waat noonu lu lu lu lu rëy rëy rëy la donc loolu tamit Euh, nekk beneen njariñ boo xamante ne moom la ci am léegi nag loolu nag njariñ googu te loolu day soppeeku solo jamono yi nag léegi parce que par exemple bu ma yoree sama clavier ak ordinateur wala ma yor ko ak sama tablet wala sama téléphone bi euh, smartphone euh, yooyu bind bi ma ci bind ma day mel ni yor naa xalima di bind maanaam ngir ne maanaam bi lañ ci jublu wuñ ci jëmm ji voilà kon bu boobaa loolu waaye daal ala kulli xaal xam-xam moom Euh, dañ koy euh, dañ koy takk dañ koy yeew te niñ koy yeewee mooy nga bind mooy bind takk sinon da ngay fàtte alhamdulilah borom bi subhaanahu wa taala tàggalaat tàggatal nañu yeneen xeeti takkin mooy euh, mooy ñi enregistré ñi filmer et cetera yooyu tamit yeneen xeeti takkin la waaye takk gi moom maanaam dafa war a nekk loo xam ne lu lu yelloo la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee bii mooy ñaareelu buntu boo xam ne imaam al-Bukhârî rahimahullah ci ñëw ci indi importance bind ak ci bu njëkk bi moom mooy bi nga xamante ne ci la doon wax ne Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu dafa digaloon euh, Seydina euh, Abu Bakr ibn Hazm rahimahullahu mu bind euh, mu bind hadith yi niki noonu noonu la ko digalee ñu bari maanaam. te loolu noonu ba imam az-Zuhri rahimahullah njëkk koo def bunt boobu moom mooy première bi ñaareel bi moom muy bii nga xam ne dafa ñëw ci di leeral ne gannaaw ne danga war a exact ci say wax ba doo susal yeneen bi sallallahu alayhi dara ndax loolu mooy xam-xam comme ni mu ko waxee woon wala yuqbalu illa hadith an-nabi sallallahu alayhi wasallam te du ñu nangu leneen lu dul waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam leneen loo fi indi loolu luñ mën a discuter la Euh, comme mbir mi defe na noonu nag mooy ne kon danga ko war a takk da nga war a takk di bind euh, amma beneen masala bi nga xam ne moom moo aju ci lii ba tey mooy baabu kitaabatul ilmi li fët li fët que mu waxee ko ni euh, loolu dafa am beneen mbir bu ci nekk mooy ne dafa wax rek wax waxul ne baabu yuktabul ilm wala et cetera déedéet ngir wuute gi nga xam ne moom la borom xam-xam yu njëkk yi wuute kitaabatul ilmi comme dañ cee wute fii ixtilaaf dañ cee wuute woon voilà maanaam boroom xam-xam yu njëkkee dañ cee wuute woon comme ni imam Suyuti wax rahimahullah waaye ginnaaw gi nag wa ba'du ijma'an wa fa maanaam ginnaaw ga nag ijmaa am na ci ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim waaye salaf yi ñu njëkk ñi ci saxaaba yi surtout radiyallahu anhu radiyallahu anhum ñoom dañoo wute woon ci bind ak ci téere ci bind ci bind xadiis yi lu tax ngir yenent bi sallallahu alayhi wa mooy mustanadul man ak xadiisa muslimin la taktabu anni voilà maanaam nga xamante ne moom mooy bi njëkk li tax mooy ne yenent bi sallallahu dafa waxoon ci xadiis boo xam ne bu abu sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu bi sallallahu alayhi ne la taktabu anni siwal qur'an bu leen bindee jëlee ci man lu dul alxuraan loolu moom moo tax saxaaba yi wuute woon ci waaye ginnaaw gi nag moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis yi ngir ne xadis bu xam naa ko mais xadis yii may indi fii ci sama buntu bi de pour leeralal la loolu la maanaam ne la xam-xam dañ koy bind te ginnaaw gi yiw bu bari bari am na ci ginnaaw bi ñu ko commencé bind imaginer tey bu fekkonte ne ñoom imaam al-Bukhari ñoom imaam Muslim ak ñeneen ñi maanaam da à partir de imaam az-Zuhri rahimahullah yi ñu doon bind noonu di ko dajale ñoom imaamu Malik ñoom génération boobu ñëw ñoom imaam Ma'mar ñoom imaam al-Awza'i ñoom et cetera rahmatullah alayhim ñoom génération boobu yëpp ñëw bind dajale après ginnaaw ñooñu seen génération ñi maanaam ñooñu tamit bind masaanid yi ñoom imaam Ahmad ibn Hanbal et cetera ah ñu bind ko ñoom imaamul Bukhari doogu ñëw ci seen génération fekk ñoom moom Ahmad ibn Hanbal ñoom Abu Dawud at-Tayalisi Abu Walid at-Tayalisi eh, ñoom eh, Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom eh, imam Abdurrazzaq as-San'ani et cetera rahmatullahi ala al-jami' ñoom ñëpp ñu commencé bind seen téere yi ah imaginer ñoom imam at-Tabari et cetera rahmatullahi alayhim ginnaaw gi ñii ñoom imam al-Bukhari ñëw ak ashaabu kutubu sitta ak ñeneen ak ñeneen ginnaaw imaginer ñooñu buñ bind woon seen téere yi tey tey tey xam-xam bi lu muy demee subhaanallah nga xamante ne léegi da nañ ko jàpp nañ ko xam nañ ko bari na xam-xam yoo xamante ne li ko réeral mooy ñàkk bind dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil fii awwal kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Salam te moom mooy al-Bukhari al-Bikandi rahimahullahu ta'ala euh, mi euh, moom Muhammad euh, ibn Salam mooy dañ koy daqatal Abu Abdullah wala Abu Ja'far te mi ngi euh, génn adduna comme ni ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala waxe ci juróom-ñaareelu bés ci juróom-ñaareelu ci weewu euh, safar ci atum deux cent vingt-cinq ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala axbarana nee na xabaare nañu Waki' mooy ibnu al-Jarrah al-Kufi rahimahullahu taala imam bu màgg boobu comme ni nga xamante ne jotoon nañ ko gis moom ay euh, ay mbirum imam Waki' ibnu al-Jarrah jarrah al-Kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan euh, wasi'a imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah daf doon wax naan alaykum bi musannaf bi musannafat Waki' maa ngi leen di dénk li nga xam ne moom mooy musannafat yi nga xamante ne moom la maanaam téere yi nga xam ne moom la Waki' bind euh, rahimahullahu ta'ala Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala daf doon wax naan Irak ba Irak dak Waki' fa gën a dëgër as-sabtu bil Iraq Waki' Waki' moom mooy nga xamante ne moom moo Euh, gën a dëgër moom euh, ku yéeme la na non seulement la imaam la al mais mais ku ku dëddu adduna la woon ko pare nekkoon koo xam ne euh, ku ku mënoon a maanaam borom gëneel yu rëy rëy la te comme niñ ko waxee moom mooy nga xamante ne moom moo yar imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ba mu nuru ko ci jëmmam ak ci meloom comme moom ni mu nuroo yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo tax imaam imam ahmad rahimahullah yar imam abu dawud as-sijistani rahimahullahu taala mu ne an sufyan imam waqi' waqi' ibn al-jarrah rahimahullahu taala mi ngi ñoom koy dàkkantale abu sufyan abu sufyan mooy dàkkantalam moom mi ngi génn àdduna cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-seizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne an sufyan comme waqi' ibn jarrah mu kuufa la dëkkoon kon sufyan bi dëkk kuufa mooy kan as-Sawri mooy ku Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri rahimahullahu ta'ala daakantalam bi Abu Abdullah mi ngi gane adduna euh, quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent soixante-et-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ibn Sa'iid as-Sawri moom jarul ñuy wax ci moom mu ne an Mutarrif Mutarrif ibn Tarif al-Haarisi rahimahullahu ta'ala mooy daakantalam mooy Abu Bakr dañu ko wax tamit Abu Abdurrahman moom mi ngi génn àdduna cent quarante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam euh, te mu nekk ko xamante ne tamit jaamukatu yàlla bu màgg la borom gëneel yu rëy la te borom maanaam di siqa bu maga mag comme ñi nga xamante ne noonu la nekk tamit sëriñu yu bare bare bare ci euh, boroom xam-xam yu mag yi nga xamante ne moom ci. mëneef na ko boole ci taabi'i yi maanaam euh, moom ci taabi'i yi la bokkoon rahimahullahu ta'ala rahmatan euh, wasi'a mu ne qaala haddatha mu ne an ash-Sha'bi mooy mooy Amir ibn Sharahil ibn Abd ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala mooy Abu Amr ash-Sha'bi moom mi ngi gën a adduna vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi génn àdduna cent troisième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom gis na cinq cent cinq cent voilà wala cent cent euh, cent cinquante voilà plutôt cent cinquante ci saxaaba yenente bi sa yu mu solowee ci ñoom voilà cent cinquante yoo xam ne kenn ku ci nekk ci ñoom dégg na ci yow jànge na ci yow solo na ko ci yow te takk na li nga xamante ne moom la jàngee ci yow euh, ba pare fekkee na cinq cent saxaaba maanaam cent cinquante la jàngee ci ñoom ja kenn ku ci nekk dem na toog sawet jàng ci yow mais cinq cent saxaaba gis na leen radiyallahu taala anil jamii ba pare mu teg ci ne musuma bind lu ñuul ci lu weex waaye kenn musuma wax dara ba pare ma ni ko euh, bëgg naa nga waxaat ma wax ji loolu musu ko dal rahimahullahu taala mm-hmm. nga xamante ne moom euh, ci waa Kuufa moom moom tamit moom ci jamono moom moo nekkoon ki nga xamante ne moom mooy eh, jëmm ju màgg radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa ja'ala a'ali al-firdawsi eh, maswaahu wa ma'waahu moo tax eh, abu abu Hisham dafay wax ne ma ra'aytu ahadan balagha mablagha shabi akthara minhu yaqulu la adri musuma gis koo xamante ne dafa àgg ci niveau bi nga xamante ne moom la imam Shaabi wax rahimahullahu taala ànd ak loolu yëpp mu teg ci di léeg-léeg mu toog ñu wax ko dara mu ne ah loolu day xaw ko maanaam te loolu lu lu lu lu màgg màgg la te Daawuda ibn Abi Hind nee na maa jalasu ahadan a'lama min ash-Sha'bi musuma jotaayoo ak kenn koo xamante ne moom moo gën a xam imam ash-Sha'bi euh, rahimahullahu taala rahmatan wasi'a te moom moo ëppoon li mu soloo xadiis ko Hasan al-Basri subhaanallah maanaam nga gis niveau bi nga xam ne moom la tolloon mm-hmm. euh, kon mu ne mu ne moom kon ash-Sha'bi mu ne an Abi Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu moom saxaaba la Abu Juhayfa moom mi ngi tudd Wahb ibn Abdullah euh, am na keneen ku ñu tuddoon Wahb mais kooku ibn Munabbih la daañ ko gis ci kanam insha allahu taala mooy Wahb ibn Abdullah Euh, te dañ koy wax tamit Wahb ibn Wahb Abu Juhayfa as-Suwa'i as-Suwa'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ñu ko doon dàkkantele di ko maanaam mu gën a siiwee ci Wahb al-Khayr ñu koy dàkkantele maanaam di kunyaam la woon mooy Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu moom euh, danaan ànd ak Seydina Ali karramallahu ta'ala wajhahu ci saxaaba yi ndaw yi la bokkoon euh, waaye su maanaam moom moom la Seydina Ali bi mu nekkee e, e, Irak nekkoon fa nekkoon maanaam yoroon xilaafa bi moom la e, Wahb bi la doxoon maanaam lépp lu aju mooy daanaka mën na ko tuddee ministre de maanaam mboolem lu aju ci wàllu garde kii yeeg police yeeg yu mel noonu moom lañ ko joxoon moom mooy Wahb al-Khayri bi mooy Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu kon xam ngeen nit ñi ko gënoon a jege la bokk moom euh, nee na qaala nee na qultu dama wax li Ali sayyidina Ali ibn Abi Talib moom gisoon nañ ko ibn am Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hisham al-Qurashi al-Hashimi muy Abu Hasan ñu ko daan amirul mu'minin euh, bi zawjatul batul radiyallahu ta'ala anha di soxna yi ki nga xamante ne mooy ki ki bàyyi lépp ngir jëm ci yàlla loolu mooy albatul comme ni wax wa tabattal ilayhi tabtila mooy ki bàyyi lépp dem ci yàlla kese mooy sayyidat Fatima radiyallahu ta'ala anha moom kon ñu naan ko Abu Turab ni ñu ko gisee woon suñu jotaay bi weesu ak amirul mu'minin ngir ne moom mooy ñeenteelu xulaf ci xulafaa ur-rashidin al-ummatul mahdiyyin radiyallahu ta'ala anhu ardaahu wa anna bihi moom sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahu mi ngi gane adduna ci weeru rajab treizième jour ci weeru rajab vingt-troisième année avant gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ngi génn adduna euh, ci weeru koor 21 ramadan 40e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nee na kon man nee na nee nee na kon Abu Juhayfa radiyallahu anhu nee na laaj a sayyidina Ali karramallahu wajhahu ne ko hal ndax nekk na fi yéen kitaabun ab téere maanaam moom mooy euh, ci yeneen i riwaaya maanaam boo xam ne xaffakum bi rasulullahi sallallahu alayhi wa ndax dafa am téere parce que siit euh, yi dañuy wax ne Euh, am na benn téere benn partie ci alquran boo xamante ne waa maanaam bokkut ak alquran bii ñu xam ñun maanaam boobu dañ koo jagleel rek sayyidina Ali maanaam mu am téere tamit boo xamante ne maanaam xam-xam boo xam ne maanaam ak téere njàng moo xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee sayyidina Ali rek la wéetoon dox ko ko maanaam léegi nag ba pare waa ahlul bayt rek ko xam maanaam moo ngir seen théorie yooyu théorie yu caaxaan yooyu léegi bañ ko ko laajee nag xam nga kii ki wax nañ la ki ki ki ko laaj kii mooy kan te laaj bii du moom rek moo ko laaj Ashtar daf koo ki nga xamante ne moom la dénkoon armée bi nga xamante ne moom moo ko daan yoral armée bi yëpp kooku ñu ko gën a jege la bokkoon nga xamante ne musul xeex ñu gañe ko kooku musul am maanaam faaw soit day gañe wala boog gaa yi tolloo waaye musuñu ki ñu dem gañe ko loolu ma fa am kooku tamit euh, laaj na ko jëm ñu laaj bi te toujours même question bi la mm-hmm. même même même réponse bi la euh, Qays ibnu Ubaad tamit laaj na ko ko te ñaar yooyu riwaayaat yooyu yëpp ñu ngi ci euh, sunan yi comme sunan imam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi Qays ibnu Ubaad euh, euh, moom tamit laaj na ko ko te kooku ci ñi ko gënoon a jegeel tamit radiyallahu ta'ala anhu ànd ak yooyu yëpp maanaam ñooñu ñëpp laaj ko ko mu ne déglu tontu bi mu ne hal ndax maanaam xaala lu mu wax mu ne laa déedéet voilà mu ne laa déedéet te lu ëpp ci euh, kii buñ ko xoolee maanaam ni muy tontoo moom sayyidna Ali karamallahu wajhu euh, karamallahu danaan laa walladi falaqa al-habbata wa bara'a an-nasama te ndax waatu feetu waxin woowu moom sayyidna Ali karamallahu ta'ala wajhu daf koo bari lu ko daan wax ci riwaaya bii nag ñëwu nii maanaam baat boobu ñëw mooy waat naa ci ki nga xamante ne moom moo xar pepp bi bu muy génn moom tamit moom mooy ki sos ki nga xam ne moom mooy nit kii def loolu muy yàlla maa ngi waat ci kooku ne leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam jagleeluñu benn téere mu ne illaa ba mu def maanaam mooy lii moom mooy isna istisnaa'un munfasil voilà mooy ne lii lii de lañ am moy lan muy kitaabullahi téere bi yàlla kitaabullahi xam nga euh, muy téere bi yàlla muy mm-hmm. alquran ndax am na ci yeneen riwaaye alquran ci boppam lay wax baatu alquran aw wala boobu fahmun ak dégg-dégg utiyahu boo xam ne joxeef na ko rajulun waaye joo xam ne muslimun góor goo xam ne muslimun ak jullit la maanaam mooy nit nit rek maanaam amul mafhum maanaam mooy nit rek buñ jox jullit muy ak dégg-dégg nit ñëpp tolloowuñu dégg-dégg googu et que borom maanaam xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñooy yi nëbbu yi yooyu yàlla mi ngi koy jaaralee ci dégg-dégg googu mooy maarifa bi kashfu yeneen ak yeneen xeetu dégg-dégg yooyu la yooyu lañ tuddee faham rek ndax mooy jëmmi maarifa mooy faham bi ci boppam kashfu bi ci boppam loolu la mooy kashfu mooy euh, dévoilement maanaam mooy ñuy wuññi mooy wuññi mooy kashfu mooy kashful xijaab bu ñu wuññee kiiraay bi kiiraay mooy voile bi mooy lan mooy su fekkente ne li taxoon li doxoon sa diggante ak nga xam lii ak nga gis ko loola ku na nga daal di jàkkaarloo dëgg boo nga xam ko loolu mooy kashfu te loolu booy compréhension mooy faham rek dégg-dégg nga am compréhension bu leer ci benn mbir moo xam ne dëgg la gu tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala loolu mooy kashfu mu ne nag kon kon loolu noonu yi day te loolu dérowu ko loolu moom kesee ko am te gisoon nañ lu mel noonu ci baabu fadlul ilm ci hadith sayyidina Umar bi radiyallahu taala anhu bi yenn bi sallallahu alayhi wasallam géntee naan meew mi aw wala bokk mu ne maa li nekk fi hadhihi sahifa ci kayit gii xanaa mu daal di koy génne kayit gi mu génne ko ci mbarum euh, jaasi gi daan mi ngi euh, qaala mani nee na sayyidna Abu Juhayfa radiyallahu anhu ne ko qultu lan qultu mani ko fama ana lan mooy fi hadhihi sahifa moo nekk ci kayit ci ci kayit gi ci ci téere bi téere si qaala nee mu ne al aqlu mooy li ñuy yeew maanaam mooy diya mooy nit bu reyee nit téeméeri gëléem yi nga xamante ne mooy gëléem yi ñuy wax naan gëléem yu ëmb maanaam muy téeméeri gëléem yu mag yooyu nga xamante ne moom lañu moom la war a am loolu de moom mooy mooy alaqlu am na nag ñu wax ne déedéet en fait parce que ci yeneen riwaaya dafa wax al aqila maanaam mooy aqila kan ngir ne parce que dañ koy wax al aql borom ko xam dañuy wax ne rahmatullah ngir ne moom mooy dañ koy yeewee buum buumu gëléem yi maanaam dañ ko ci yeewee hmm. ndax aqal mooy lu ñu yeew xam nga xel looloo tax ñu naan ko aqalu xel li tax ñu naan ko aqalu mooy dañ yeew nit ki ba ba tax bu def yenn jëf yi yoo xamante ne day wayadi wala boog yenn du mën a du wax yoo xamante ne jaaduwut loolooy xel xam nga tey bu fekkonte ne euh, nit ki euh, nit ñuy xamee ne ci wérul mooy buñ ko gisee muy wax wala muy def loo xam ne jaaduwul maanaam loo xam ne normalement bu amoonum xel da koy da koy tere loolu tax naa ko àqul te turu xel yëpp yëpp yëpp tur yi wër ci xel ci arab yëpp maanaa boobu lañu wax alxijr hal fi zalika qasamun li xijr xijr mooy euh, comme moo tax nit ñu naan ko xujura mooy li nga xam ne dañ koo miire ngir ne euh, xel moo lay maanaam mooy tax ba doo am na yenn dérapage yoo dul def day tënku voilà am na tamit am nuha mooy inna fi zalika la ayatin li ulil nuha nuha mooy lu lay tere wan ndax an nax yu ci baatu nax yu la jógee mooy lu lay tere nga xel dalay lay tere ngay def yenn yi ak di ko wax ngay am yenn comportement yi loolu moom mooy xel voilà moo tax baat bi al aqlu fii tekkiwul nag xel fii maanaam jëmmi cosaan baat mooy buum yi waaye euh, xaqiqatan baat bi fii euh, li muy gën a tekki mooy aqila comme ni mu ñëwee ci yeneen riwaaya al aqila mooy lan mooy bu mooy li nga xamante ne parce que dia lu mel noonu benn nit rek du ko yenu maanaam euh, nit ki su rayee nit te teyu ko ñu ne ko da ngay joxe sans gëléem sans gëléem benn nit boobu donc duñ ko ko yan ne ko xoolal nooy def après nga fay ko déedéet mbooleem ñi mu bokkal askanam ñépp la ñuy dajale mobiliser leen ni leen par force dangeen ngeen di cotiser pour jàppale ko pour mu mën ko fay loolu mooy aqila parce que loolu obligé la sax obligé la waa ji amul naan noo comme moom moo def accident bi rey ko doo non déedéet ñëpp par force dañ leen di mobiliser mboolem mbokkam yi par force ñu fay ko amul naan ay kii dañoo xuloo nag xaw ma ko woon ak yooyu yooyu am ko dégg nga <laughs> mu ne <laughs> wa fakakul asiri maanaam kon xam-xam bi aju ci wàllu googu moom la ci bindoon ngir am solo gi mu am solo mu dajale mu bind ko ci këyitam boobu ci ci ci téeram boobu wa fakaakul asiir fakaakul asiir fakaak moom mooy comme nimu naan fakku moom mooy mooy mooy mooy dindi tekki al asiir ku ñu jàpp tëj ko mooy prison ak prisonnier nga nga libéré ko mooy li aju ci loolu maanaam ne buñ amee ci jullit ñi koo xam ne dañ koo tëj ak yu mel noonu nan ngay fexee ba maanaam dox luy tax ñu mën koo dindi rawatina su fekkee ci loxoy noonu lañ ne mu ne walaa yuqtalu beneen xabaar bi nga xam ne lañ ci def mooy walaa yuqtalu te duñu rey muslimun ab jullit bi kaafirin <coughs> ci sababu gi yéefër mooy jullit kenn du ko rey parce que dafa rey ab yéefër euh, daañ ko teg nag ay daan waaye duñ ko rey am na leneen loo xamante ne am na ci maanaam ci biir saxiifa bi ci yeneen i mooy euh, li ñëw ci xadiis bi ba tey ndax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi ci buntu yu bare bare euh, waaye am na ci kitaabu euh, kitaabul fara'id kitaabul fara'id ci baabu ismu man tabarra'a min mawaalihi ci buntu boobu ci la waxee li nga xamante ne moom mooy ak beneen partie bi jazakumullahu mooy fi mu naan al madinatu haramun ma bayna ayrin ila sawrin fa man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan ajma'in loolu partie boobu ñëw na ci ay riwaaye yu wuute mais ci ay anam yu wuute waaye maanaam bi moom dii la mooy al mooy madina dafa nekk loo xam ne dëkk bu ñu xormal la buñ bu ñu xormal la Makka li ko dalee ci fi ñuy wax ayr benn montagne la ayr ba sawr partie diggante boobu yëpp ci biir Medina dafa nekk loo xam ne dañ ko ormal dafa comme ni Makka nekkee dëkk bu ñu ormal mu ne képp nag koo xamante ne def nga fa sos nga fa maanaam def nga fa ak musiba walla nga jël koo xamante ne ab tooñkat la defkatu jéy la nga dugal ko ci ngir aar ko kooku mu ne naa leer ne yàlla rëbb rëbbum yàlla mi ngi ci kawam ak malaaka yi ak nit ñëpp loolu mooy beneen partie bi nga xamante ne moom moo fa nekk beneen partie bi nga xamante ne moom moo mu ne mu ne ba pare daf ci teg wala yuqbalu minhu sarfan wala adlan laa yuqbalu minhu yawmal qiyaamati sarfun wala adlun duñ ko nangul yawmal qiyaamati euh, farata duñ ko nangul naafila duñ ko nangul dara euh, man a waalaa li beneen partie bi ci nekk mooy lii waman waalaa qawman bi ghayri izni mawalihi fa alayhi laanatullahi wal malaa'ikati wan naas ajma'in képp koo xamante ne dafa euh, jàppante maanaam mooy alliance boobu di am ak ñeneen nit ñoo xamante ne du ñooñu ñooy ñi ko goreeloon mu ne kooku na ko leer ni tamit malaaka yàlla rëbbum yàlla dal na ci kawam ak malaaka yi ak mboole nit ñi euh, mu teg ci ne wa zimmatul muslimina wahida lool tamit beneen partie la bu nekk ci téere boobu mooy ne euh, zimma li nga xam ne moom mooy li gàll ci loosu jullit ñëpp maanaam benn la yas'a àddina adnahu maanaam ñëpp ñoo ci yem ki ci gën a néew mook maanaam mooy ki gën a néew àq yi mu yor moom mooy àq yi nekk ci ki gën a mag xam nga am na société yoo xam ne boo xësee ba am yenn kii mën nga ko euh, euh, kii voilà am na société yoo xam ne boo xësee ba nekk kilifa rek da ngay gis euh, dañ lay daal di commencer noggatu mën laa daal di traîner ci justice bi médiatiser sa ay problème et cetera jullit loolu de mooy noonu ki gën a ndaw àq yi dal ci kawam mooy dal ci ki gën a mag ki gën a mag. amul tamit priorité ci kaw ki gën a ndaw ci ki gën a ndaw maanaam ki gën a mag li muy def bu ñu ko ci da teg daan ki gën a ndaw ci ñoom ci am am ci alal ci askan ci et cetera kooku même chose lañ koy teg jullit bii doogu tuut nekk ci benn dëkk boo xam ne amul fa benn mbokk ba pare amul dara mu nekk pauvre bu problème amee ki gën a mag ak ki maanaam bu doon moom ak président de la république ñoo bokk même problème bu leen dal wala lu ñu am même acte bi dañ leen war a teg amul amul amul warul am différence loolu la lay wax fii mu teg ci ne fa man axfara musliman fa alayhi laanatullahi wal malaikati wan nas ajma'in képp koo xamante tamit da wàññi àqu jullit wala bokk nga fecc ci kóllëre goo leen amee woon mu ne nanga leer ne am nga rëbbum yàlla ak malaaka yi ak nit ñépp xam nga euh, maanaa yi ay maanaa la yoo xamante ne boo xoolee yi nekk ci saxiifa bi maanaam ay maanaa la yoo xamante ne yeneeni saxaaba radiyallahu anhum soloo nañ ko comme ni mu ko solowee moom donc amul loo xamante ne lu mu beroo la Euh, beneen bi ci nekk nag mais boobu nekkul ci Sahih al-Bukhari ci Sahih imam Muslim la nekk mu ne la la'ana Allahu man zabaha li ghayri Allah boobu ci Sahih imam Muslim la nekk riwaaya boobu mooy yàlla rëbb na képp koo xam te ne da ngaa rendi waaye nga rendal keneen ku dul yàlla maanaam maanaa yii ñu fi wax yépp nag amul benn boo xam ne bu Sayyidina Ali beroo la kon lool la loolu la bëgg a wax fii <coughs> waaye li tax imam Imam al-Bukhari rahimahullah indi hadith bi ci buntu bi mooy def ci leeral ne maanaam xam-xam dañ koy bind ngir ne moom daf koo bindoon ngir am solo yi maanaa yooyu am solo ci moom moo tax xam-xam yi ci aju mu bind ko takk ko euh, xadis boobu kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi war na ko ci xadis numéro trois mille quarante-sept trois mille cent soixante-douze six mille sept cent cinquante-cinq six neuf cent trois six mille neuf cent quinze sept mille trois cents imam Euh, Abu Dawud indi na ko xadis quatre mille cinq cent trente imaamu at-Tirmidhi rahimahullah indi na ko ci xadis numéro mille quatre cent douze imaam euh, an-Nasa'i indi na ko xadis numéro quatre mille sept cent trente quatre quatre mille sept cent trente cinq quatre mille sept cent quarante quatre quatre mille cent quarante cinq quatre mille cent quarante six imaam Ahmad ibn Hanbal Euh, rahimahullahu taala indi na ko ci juróom-ñetti bërëb ci euh, saxi ci euh, musnadam rahmatullahi ala aljamii mu ne qaala bil isnaadi muttasil fii awal kitaab ilay haddathana abu nu'aym al ibn dukayn maanaam fii def ci boole turam ak dàkkantalam mooy al ibn dukayn te dukayn ibn hammad ibnu Zuhayr ibnu Durham al-Qurashi at-Taymi as-Salahi rahmatullah alayhi mu ne moom ñu ko def Abu Nu'aym al-Mula'i al-Kufi al-Ahwal rahmatullah alayhi moom mi ngi génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, <coughs> mu ne qaala haddathana Shaybaan te moom mooy Shaybaan ibn Abdurrahman at-Tamimi mawlaahum moom dàqante la moom mooy Abu Muawiya an-Nahwi rahimahullahu ta'ala Shaybaan boobu nag mooy Abu Muawiya mooy dàqante mooy Shaybaan ibn Abdurrahman at-Tamimi al-Basri an-Nahwi al-Mu'addib rahimahullahu taala moom Kuufa la dëkkoon dëkkoon na fa jamono ju ju xaw a yàgg ginnaaw ga mu daal dem Baghdad jotaayoo fa ak borom ko xam rahmatullah alayhim jànge na jële na ci euh, Hasan al-Basri ak Qatada ak Yahya ibn Abi Kathir euh, moom mi ngi génn adduna cent soixante-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xilaafat al-Mahdi ca Baghdad ñu rof ko ci euh, armeer yi nga xamante ne moom mooy yu waa Xayzuraan mooy maqbaratul Xayzuraan rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a kon mu ne an Yahya te moom mooy ibn Abi Kathir rahimahullahu ta'ala Salih ibn al-Mutawakkil ah, rahimahullah ta'ala dañ koy dàqantele Abu Nasr ak dañ koy xamit Abu Kathir moom mooy borom wax jooju du siiw jooju nekk Sahih imam Muslim la tasawul ilm bi rahatil jasad bi rahatil jism maanaam xam-xam deefu ko daj mukk fekk sa yaram dafa sedd abadan moom mooy borom wax ju siiw jooju rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a nekk koo xamante ne si xal xaafis imam <coughs> voilà imam bu màgg màgg màgg màgg imam az-Zuhri rahimahullahu taala man euh, imam Shu'ba Shu'ba daf ko daan jiital ci kaw imam az da daan wax naan imam da daan wax naan Yahya ibn Abi Kathir moo gën a rafet xadiis ko imam az-Zuhri rahimahullahu te lool bu xamee imam az-Zuhri mooy kan dañuy xam wax jooju am solo bi nga xamante ne euh, moom la am solo nekkoon na nag Madina fukki at waaw fukki at te sàkku xam-xam rek moom moo ko fa yóbbu woon rahimahullahu taala rahmatan euh, waasi'a dégg nga Yahya ibn Abi Kasir kon moom mu ne an Abi Salama te moom mooy tamit Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ñu daaxal sax nekkoon Abu Salama rahmatullahi alayhi euh, Abdurrahman ibn Awf ibn Abd euh, ibn Abd Awf ibn al-Harith ibn Zuhrata muy Zuhri foofu la bokk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci maamam ci wàllu yaayam waaye ibn Kilab euh, ibn Murrata mu bokk foofu ci wàllu baayam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom turam moom mooy kunyaam comme ni nga xam ne loolu moom mooy li gën a siiw waaye dañuy wax tamit ne la tuddoon maanaam mi ngi gane àdduna ci ñaar fukkeelu at yi ak lu teg ci ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna quatre-vingt-treizième année <coughs> ginnaaw <coughs> gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci ak fuqaha ci benn ci wax yi maanaam an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Saxr Euh, ad-Dawsi euh, rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu mu teg mu ne inna allaha mooy li wér wóor mooy buur yàlla xabasa dégg nga mu ne xabasa mu ne mu ne anna Xuzaa maanaam Xuzaa benn giir la euh, ci arab yi mu ne qatalu dañoo rey rajulan ab waay Euh, maanaam boo gisee ñu ne Xuzaa dañoo rey ab waay mais du Xuzaa gépp gépp gépp ñoom ñoo rey waa ji mm-hmm. waaye kenn ci ñoom moom moo ko rey te moom mi ngi tuddoon Xuraas ibnu Umayyad al-Xuzaa'i Xuraas ibnu Umayyad al-Xuzaa'i moom moo reyoon ki nga xamante ne moom moo tuddoon Ahmar dañuy tam dañuy wax tamit ne Junayd al-Huzali la comme ni mu nekkee ci Siirat ibnu Hishaam rahimahullah moom la reyoon euh, min Bani Layth te bokkoon ci Banu Layth <coughs> aama ah, fatxi makka atu ubbi fatxu makka maanaam bi ñu ubbee mooy juróom ñetteelu at bi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi mu ne bi qatiilin ci ku ñu rayoon ca jaahiliya mooy kooku noonu mooy mooy ahmar boobu wala junayd al-huzali minhum bu tukkee ci ñoom qataluhu bu ñu rayoon maanaam ñoom li ñuy def euh, en fait arab yi dañ ko daan def maanaam bu ñu reyee benn waay bu amee benn waay bu rey beneen waay te bokkuñu tribu bokkuñu ngir kooku ñu rey su fekkente ne dafa dëkk ci beneen dëkk la dëkk maanaam wala boog dafa maanaam munuñoo jot ci moom dañuy rey kenn ci mbokkam yi ñoom noonu lañ daan def maanaam ngir ko danaan comme rey na suñu mbokk te munuñoo jot ci moom dañuy rey mbokkam ñoom ñoom noonu lañ daan def loolu nag nga xamante ne moom la arab yi doon def nag loolu la ci Eh, kii di eh, moom moom lay wax nii mais loola bañ ko defee ci Fathu Makka maanaam ci at mooma eh, comme ñun rek niñ defoon maanaam bi problème Sénégal ak Mauritanie bi amee dégg na kenn rey nañ fee ñu dem rey jikee keneen dem rey jikee yooyu yëpp jaahiliya dëgg la dëgg dëgg sax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg pire au vrai sens du sax dégg mu daal di mu ne fa uxbira ñu xabaare bi zalika ci loolu annabi yenente bi sallallahu alayhi mu ne fa rakiba mu daal war nag raxilatafa war waayam fa xataba mu daal di xutba fa qaala mu wax mu yent bi sallallahu alayhi inna allaha li yoon bowoon mooy bur yàlla xabasa dafa téena an makkata wali makka alqatla rey aw wala boog alfiila maanaam ñeñña euh, mu ne qaala abu abdullah mooy al Bukhari rahimahullah ndax ñii ñu ngi yëpp amul kenn koo xamante ne dàqartalam abu abdullah la dégg nga ndax abu nu'aym moo fi nekk euh, abu muawiya abu kas euh, abu kasir euh, abu salama ak abu hurayra kon amul kenn koo xamante ne abu abdullah moo fi daakantalal kon nag buñ ne qaala abu abdullah mooy al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne kaza nii qaala la wax abu nu'aym mooy abu nu'aym al-Fadl ibn Dukayn rahimahullah bii sëriñam mu ne comme sëriñ bi moom lii la wax mu teg ne Euh, mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne ma waaye waaye riwaaya yeneen yii ci des yëpp ñoom wane ne alfiil la voilà mboolem riwaayaat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, ci ci ci téere bi ñoom dañuy wane ni euh, alfiil la ndax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci riwaayatu al al al alfiil maanaam ci xadiis ci buntu ad-Diyaat kitaabu ad-Diyaat Ah, mooy kitaabu diyaat baabu man qutila lahu qatilun fa huwa bi xayrin nazarayn maanaam ci buntu boobu ci la ko indi ah, mu wax rek ne maanaam mu ne qaala haddathana abu nu'aym qaala haddathana shaybaan mooy même même càlla gi an yahya an abi salama an abi hurayrata anna xuzaata qatalu qatalu rajulan ba pare mu indi beneen riwaaya mu ne wa qaala abdullah ibn raja qaala haddasanaa Harbun an Yahyaa an Abu Salama mm-hmm. qaala haddasanaa Abu Salama mm-hmm. ah, qaala haddasanaa Abu Hurayrata anna Amran Fahmaka qatala Xuzaata rajulan min Banii Layth biqatiilin lahum fil jaahiliyyati fa qaama Rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam fa qaala inna Allaaha habasa an Makkatal fiil foofu boobu amul mm-hmm. amul awil qatl amul sikki sàkka boobu amul sikki sàkka ngir ne ki ko wax moom maanaam ci beneen riwaaya la indi même càllale gi la indi. waaye daf koo dëgëralee beneen càllale boo xam ne foofu amul sikki sàkka ki noonu ci mboolem yeneen riwaayaat yi mu ko indi ci saxee bi amul beneen bu mu ci am sikki sàkka walillahi alhamdu wal na mu ne euh, kon ñey wi ñey wi nag li mu ci jublu mooy ñeyu ñoom abraha biñ ñëwee ne dañu kii ba alam tarakay fa ci ñoom la doon wax voilà mu ne kon nag mu ne yeneen bi sallallahu ne kon yàlla day dafa téyi makka ba waa ñey wa dugguñu ca mu ne ah, wasallata waaye mu xërtal alayhim ci ñoom rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee moom am na doole ci kaw mooy Makka mu tekki ne ah, wal mu'minina ak way gëm ñi gëm ñi tamit biñ ñëwee moom yeneen sallallahu ak jullit ñi biñ ñëwee dañoo noot waa Makka mu ne alaa waawee wa innaha te liwér bu woon mooy lam taxilla du dagan li ahadin ñeel kenn qabli ci lu ci lu ma jiitu musul dagan lam lam taxilla musta dagan li kenn qabli ci lu ma jiitu wa lam taxilla te musuta dagan itam maanaam dootul daganati li ahadin ñeel kenn baadi sama gannaaw alaa waawee wa innaha te liwér bu woon mooy xallat dagan na lii ñeel ma saa atan aw waxtu min naharin ci bëccëg comme niñ ko gis woon mm-hmm. alaa waawa wa innaha te lu wér bu wóor mooy saati waxtu wii haadihi bii ma ne xaraamun xaraamati delluwaat na nekk lu mm-hmm. te ba yawmal qiyaamati mm-hmm. moo tax mu ne laa yuxtalaa deefu ci dog shawkuha ay digam wala yu ay garabam maanaam même bu amee ñax am garab yooyu sax doo ko dog doo ko dagg wala tultaqatu te deefu ci for saaqituha aji foram aji lu réer lu ratam maanaam bu amee dara lu lu wadd makka nga dem makka nga benn waay waddal dara yow waroo ko for illaa lu dul li munsidin ñeel aji yëgle gi ñeel ku koy yëgle ku kooku dong moo am droit for koo xam ne moom tout chaque jour chaque année moo tax bu dee makka la abadan la bu dee yeneen yi at lañ koy comme gisoon nañ ko bu dee yeneen yeneen yeneen dëkk at la mais bu dee màkka ba faawu la maanaam li tax nag mooy ne Makka dafa bari lu fi nit ñi di ñëw di ñëwaat di at ci masalan loolu xikma ma ci nga xamante ne nit ki mën naa ñëw perte fa dara mais loolu da koy amal solo mais problème bi mooy dafay nekk koo xam xamante ne day njattu pour pour war a delluwaat waaye yeneen i année yi ñu mu doon ñaar ñett ñeenti at juróomi at doog a dellu si waat mhm. kooku bu fekkente ne mbirum boobu mi ngi fi ba tey kooku da koy daal di mën a jot moo tax moom foofu dañ koy yëgle ba faaw mhm. alors alors que bu dee feneen la mhm. alors que bu dee feneen la il faut que nga yëgle ko at lëmm maanaam bis bu semaine bu njëkk bi danga koy yëgle. maanaam bés bu njëkk bi da koy yëgle bu dee tey ci jàkk lañ koy yëgle wala yeneen wala à moins mu am fu ñuy wax objet perdu nga yóbbu ko fa hmm. wala foo xam ne police la wala yooyu ñoo xam ne dañ ko fiy faral di yëgle ñoo ñu def ñu mën koo yëgle ak yu mel noonu hmm. waaye su dee yaa koy yëgle moo tax ci yu mel noonu nga ko mën a yóbbu ah doon yëgle moom ko nga woo borom mu ñëw jël ci ko koy yëglee mooy da ngay yëgle rek cer wi kii maanaam doo yëgle doo ne nangam réer na nangam a ci ne doo ko yëglee noonu boo ko loolu boo ko yëglee man sax danaa ñëw ne maa ko moom <laughs> yaa ngi dégg xam nañ yàlla sàmm mu ne fa man képp koo xam ne ku la moo tax bu da nga koy yëgle kon bu dee beneen dëkk la comme niñ ko gisoon dañ koy yëgle ci bés bi maanaam ci anam ku dëgër bu fekkente ne ci semaine bi ci tegu bis bu ne nga yëgle ko après Euh, semaine bu ne nga yëgle ko ba mat weer après weer wu ne nga yëgle ko ba mat loolu soo ko defee mat na après nag sinon yaa ko moom bu la neexee nga jëfandikoo ko waaye saa yoo gisatee borom ba keroog ngay génn àdduna saa yoo gisatee borom bu ko laajee rek nga war ko del loolu lu lu toll ni wala lu mel ni li nga mu li mu réer la waaye bu boobaa tamit gisoon nañ ni li ñu réer la ñaari mbir la mm-hmm. am na yoo xamante ne dafa am solo loo nga xam ne ku ko réeral daf koy faral di wër mm-hmm. ak yoo xamante ne ku ko réeral du koy wër mm-hmm. tey par exemple te lool day dépendre ci dëkk boobu nit ñi nañu faral di ame am na dëkk yoo xamante ne ku fa réeral mille francs foog da nga koy wër tout le mm-hmm. am dëkk yoo xamante nag ku fa réeral cent mille francs bon du tax nga ko di nga ko wër peut benn jour mais après jeex na mm-hmm. wala am dëkk yoo xamante ne doo ko sax wër mbir yi dafa am comme tey cent euro tey fi mu toll ku ku réeral cent euros la cinquante euros du fi nekk di wër di ko wër di ku wër de maanaam loolu mooy classe moyenne bi de manière générale nit ñi suñu réeralee cent euros xëy na dinañ ne eh, sama cent yi mais fa la ñuy yem maanaam duñ fi nekk di ko wër fu ne ñu dem fa di wër naan cent euros moo réer que tey bu ñu réerale woon vingt mille euros dinañ ko wër vingt mille euros moom classe moyenne bi bu ñu ko réeralee daañ ko wër voilà dégg nga kon mbir mi noonu la demee bu dee nag yi nga xam te ne moom duñ koy faral di wër yooyu boo ko foree rek yaa ko moom yooyu soit yoo ko foree yaa moom waaw moo tax ku for moom am na fu muy nekkee dëgg am na fu mu nekkee dëgg dégg nga mu ne nag kon ba mu waxee loolu mu ne fa jaa amu am dikk nag rajulun benn waay eh, mu ne illaa li munshidin wala boog lu mu ne fa man képp koo xam ne xuti la rey nañu ko fa huwa moom maanaam mooy mbokkam yi ku ñu reyal mbokkam yi mm-hmm. fa huwa moom bi xayri nazarayni mi ngi ci bi xayri bi xayri ci gën ji an nazarayni ñaari gis-gis maanaam ci ñaari gis-gis la am mm-hmm. imma daal an yoqala ci ñu Euh, takkal ko maanaam mooy comme aqila boobu li ñu doon wax léegi maanaam ay mbokk ñu ne ko ah yow day diya gaa ngi nii mooy ndàmpaay li ndàmpaay li dédommagement bi faw soit daf koy am wa imma wala boog ndaal an yu qaada ci ñu wommat ahlul qatili ñi nga xam ne ñoom ñooñu ñi ko rey ñu indil leen ko maanaam ku rey ni ko ah mais loolu mooy bu dee nit ki parce que rey yi dafa am ay façon dafa am ki nga xamante ne dafa rey parce que ay cas de yu bari la bu njëkk bi moom mooy ki nga xamante ne moom moo reyee dafa reyee mais tayu ko loolu par accident la comme da doon dawal oto fiir nit wala yu mel noonu yooyu moom diye rek ci am amul choix am beneen rey boo xamante ne boobu itam amul choix dañuy rey waaji mooy bi nga xam ne préméditation da ci am mooy waa ji dafa jóg calculer xam ni diw dina jaar fii mu charger du coups wóom yi toog ci <laughs> ci wet bi dóor waa ji romb mu dóor ko wala mu dem gi def li muy def yëpp maanaam def préméditation bi yëpp plan mi dóor waa ji mu dee kooku dañ koy rey moom it muy ñaar am na ñetteel bi mooy ngay xeex ak nit par exemple xëy na euh, xeex bi yegg foo xamante ne maanaam wala ngeen di xuloo xuloo bi tàng nga rey foofu moo am ñaar benn ci ñaari gis-gis yi ci cas de boobu la ñaari ci gis-gis yi am mooy soit moo tax borom bi subhaanahu wa ta'aala ne fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan voilà ay boobu loolu lay wax mooy koo xamante ne mooy soit ñu ne ah mbokk yëpp ne ñun dañ koy rey waa ji mënuñu koo baal faw dañ koy rey boobaa dañ koy rey voilà parce que loolu même bu fekkente ne préméditation amu ci mais ren nit ki moo ko rey te tey moo rey nit ki te tey waaye loolu tamit condition bi mooy mu reyee ko ci loo xamante ne ñaari nit du ci dee da ciy maanaam su ko reyewee ci loo xamante ne ñaari nit du ci faral di deewee comme par exemple butéel bi la ko dóor mu dee butéelu ndox mi moom la ko dóor mu dee par exemple loolu en général nit ki du ci faral di deewee wala mu jël ko ci parentère bi nga xamante ne rez-de-chaussée la mu dee loolu ñaare <laughs> nit nit bi ciy faral di dee mais tey par exemple bu ko jëloon cinquième étage wala quinzième étage bu daanoo dee kooku dañ ko ci rek loolu hmm, loolu faral di deewee donc condition yooyu tam dañ koy xoolaale après am na yeneen i condition mooy par exemple warul nekk koy donn ak yu mel noonu wala ku lay donn ak yeneen ak yeneen yi tax mais bu fekkente ne mbir mi nii rek la demee moom mooy ne gars yi dañoo toog daje ñu kii ñu waxtaan wax kii wala ci jotaay bi en tout cas li waral rey gi moom ci jotaay gi la amee maanaam préméditation amu ci bu boobaa la am ñaaru tànne su kon soit dañ koy indi ne ko waajo léegi tegal nañ la rey sawaay euh, gars yi ñoom ñooy xool gars yi buñ nee ñun baal nañ ko hmm. mu ne moo tax mu ne fa man képp koo xam ne ufiya lahu jéggaleef na ko min axi mu tuggee ci mbokkam maanaam mooy mbokk jullitam loolu ci bokk na ci ay wane ne rey nit taxuta taxuta nekk yéefér parce que ba tey daf koo tuddee mbokkam shay'un dara mu ne fattiba'un bil ma'ruf kon na toppin gi rafet na toppin gi nekk ak njekk ñu ne kon bu boobaat diye gi day am maanaam mooy bu ñu xoolee boobaa ni ñuy xool mooy dañuy xool waa ji ñan ñoo ko war a doon bu ñu xoolee mbooleem ñi war a doon waa ji ñu daan leen di teg ñoom ñëpp nag dañ leen di teg ñu mm-hmm. ne saa yi dañ koy rey wala duñ ko rey bu ñëpp à l'unanimité ne non kii te duñ ko baal dañ koy rey saa yi moo ko teyoon parce que xamoon na ni bu ko dóoree lii day dee xamoon na ni bu ko jëlee ci fenêtre bi cinquième étage quinzième étage day dee loolu xamoon na ko et cetera et puis comme ni ko gars yi di waxee day day day day servir de leçon parce que loolu la ñuy gis tout le temps waaw ku ñu rey sa moroom ku ñu rey sa mbokk rek di nga ne procès bi man dama koo bëgg pas parce que pour faj mer waaye damaa bëgg mu servir de leçon fekk leer na leen ni loolu taxul mer mi leen mi ñu mer moo tax waaye euh, par exemple bu gaa yi mënta muñ loolu duñ ne ko duñ ne ko garaawul dañ lay baal mm-hmm. boobaa dañ koy rey mais beneen possibilité bi mooy tey su fekkonte ne dafa dañ koo jël jël kii ko euh, am kenn ci ñi war a doon daan nag man nag dëgg dëgg nag su ma sañoon ñu bañ koo rey quoi man daal baal naa ko bu boobaa mu mën a reyati waaji bu dee kenn kese moo ko wax dootuñu mën a reyati waaji parce que lu tax parce que am na kenn rekk ko ci baal mu ne nag bu amee loolu fatti ba bil nañu topp ci njekk maanaam euh, gëléem yi ñu war a joxe nañ ko topp ci njëkk maanaam ndax ndax njëgu gëléem dafa cher quand même voilà maanaam buñ ko taxawu léegi léegi léegi ngay joxe sans gëléem yi déedéet nañ xool ñu dajale ay mbokkam et cetera yooyu ñu kii ñu ñu dajale ñoom ñu xool ñu may leen quand même temps buñ mën a toppee buñ mën a dëppoowee ci dajale xaalis boobu yëpp pour mën ko jox wa adaa'un ilayhi bi ihsaan moom it buy joxe na ko joxe ci anam gu rafet mm-hmm. maanaam bu mu fi nekk di dawloo nit ñi di def kii di et cetera mm-hmm. comme baal dañ ko kay mm-hmm. voilà kon ñaari possibilité yooyu moom moo am mooy diye bi wala boog ñu wommat ko rek ñu ci ñooñu kañu rey mu ne fa jaa amu am nag mu dikk nag rajulun benn waaye min ahlil bokk ci waa man fa qaala mu ne uktub bindal lii ñeel ma yaa rasulallah ndawal yàlla sallallahu alayhi fa qaala mu wax moom yenn saa xam ne uktubu bindal leen li abi fulaan ñeel diw ñeel ñeel ñeel abu diw maanaam abu shaah la yeneen daal abu shaah la waaj a tudd abu shaahin maanaam du amul taamar boo tax xaa rek la ma uktubu li abi shaah fa qaala wax rajulun benn waay maanaam du gis ne kon loolu lii moom moo tax imaamul Buxaari indi xadiis bi fii bindal leen diw Mm-hmm. maanaam mooy ne kon xam-xam bi dañ koy bind parce que wax ji comme daf koo wax gaa yi mu ne ah waaye te teñ mu koo bindal mm-hmm. waaw dégg nga fa qaala mu daa di wax rajulun benn waaye min Quraysh bu tukki bu nekkee ci Quraysh mm-hmm. ne illaa ba mu def xanaa al mooy xànc wi maanaam mooy lu ñu mën a takkee yenn kii mooy comme xànc yi nga xam te ne euh, ñax mi day am léeg-léeg xam nga xànc voilà nga xam ne ngir mën a takk Euh, yenn yenn ñax yi nga xam te ne day law bu mm-hmm. ñu ñu mën koo kii pour mën kii takk parce que dañ koy soxla mm-hmm. mu ne xanaa yooyu yaa rasulallah ya ndaw ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wala tamit yi nga xam te ne xëy na xet gi mooy neex wala yooyu voilà loo au moins li nga xam ne moom faw daf ñoo amal yenn njariñ yi yenente bi sallallahu ñu ne moo tax mu ne fa inna ndax ñu ñun naj'aluhu dañ koy def fii buy wuti naa ci suñu kër yi maanaam nga xam ne dañ koy yeewee dañ koy takkee sàkketi mm-hmm. wala boog mu nekk loo xam ne dañ koy def comme dafa am xet gu neex mm-hmm. ngir mu deme ne ko cuuraay wa fii ku wa naa ak suñu armée yi tamit dañ koy def ngir mën a takk wërëngal wërëngal sàkketi ak yu noonu mm-hmm. fa qaala mu wax annabi yentu bi sallallahu alayhi wasallam daal ne illal isxar xanaa ba mu def xànc wi illal isxar ba mu def xànc wi maanaam lii tamit day wane ne euh, wax mën naa am ba noppi beneen wax ñëw folliku maanaam ñëw am lu mu ci eh, lu mu ci tënk beneen wax ngir ne wax ji amul ci saasi te beneen bi ci des moom mooy istisna maanaam mooy fekke mën naa wax sama wax ba pare ci biir wax ji ma wax dog indi ci geneen wax ba pare daal di doogi indi fekke gi daal ne ah la ma waxoon nag lii rek moo ci exception loolu mën naa ne ndax xadis bi beneen bi ci des moom mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax loolu day nekk àtte yàlla voilà lu mu wax rek atte yàlla la mooy ne waxu yàlla mooy wax yonent bi sallallahu alayhi wa ndax fii def ni woon lii moo moom la yàlla wax bi benn waaye ñëwee ni ko ah lii kon teeg ñoo jox atte bi ngir nàngam mu daan ah waaw kon nàngam mooy wane ni kon lu yonent bi sallallahu wa wax rek yàlla da koy wéyal mu ne qaala abu abdullah mooy al-Bukhari rahimahullah yuqaalu dañuy wax naan yuqaadu deef na wommat bil qaaf mu ne fa qiila euh, Euh, faqiila ñu laaj ñu ne li abi abdullah imam al-Bukhari rahimahullah ni ko maanaam kon wax ji ñoom fi rabri la jóge fi rabri moo ko wax moo tax mu naan qaala abu abdullah yi in ñëw ci xadiis yi kon fi rabri moo ko wax rahimahullah Muhammad ibn Yusuf ibn mu ne ayyu shay'in ana ban mbir kataba lahu lañ ko bindal qaala mu ne kataba daf koo bindal la woo ñal ko xaaree xutba xutba bi maanaam xutba bi yent bi saa sam defoon ba mu yéegee ci kaw war waaye ah, moom lañ moom la yent bi saa sam waxoon ne nañ ko bindal Abu Shah euh, xadis boobu imaam al-Bukhari rahimahullahu taala na ko xadis numéro mille trois cent quarante neuf imaamu Muslim indi na ko ci xadis numéro mille trois cent cinquante cinq ñaari yoon imaam Abu Dawud indi na ko ci hadith numéro 2017 3649 ak 4505 imam at-Tirmidhi euh, euh, indi na ko a hadith numéro 1405 ak 2667 imam an-Nasa'i indi na ko moom tam ci hadith numéro 4785 ak 4786 imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro 2624 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 7242 kon hadith yi rawahul jamaa ah, ah, mm-hmm. ah juróom-ñaar ñi ñoo ko solo radiyallahu ta'ala anil jami' wa rahimahum mu ne qaala bi isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Ali ibn Abdullah te moom mooy al-Madini eh, ibn al-Madini mooy sëriñu imam al-Bukhari boobu rahimahullahu ta'ala waxoon nañ ay mbiram borom maanaam ku màgg kooku rek rahimahullah waxoon nañ ko no mm-hmm. ah jotoon nañ taxaw ci moom ne kii dañ ko war a xam mm-hmm. voilà Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najiih ibn Bakr ibn sadi mu gën a siiwee ci al-Madini mooy dàqantalam mooy Abul Hasan mi gane àdduna cent soixante unième sallallahu alayhi wa sallam génn sallallahu alayhi qaala nee na haddathana te mooy ibnu Uyayna ibnu Imraan ibnu Maymuun al-Hilaali mawlaahum rahimahullah mooy Abu Muhammad al-Kuufi al Euh, makki rahimahullahu taala rahmatan waasi'a euh, Sufyaan ibn Uyayna euh, kon Abu Imran moom mooy dàqantalam Abu Imran Maymun rahimahullahu taala moom wa Muhammad ibn Muzahim al-Hilali moom mooy nga xamante ne moom moo ko goreeloon mi ngi Euh, gane adduna cent septième ane ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa kon moom quatre-vingt-onze ans la euh, la dund jàngee na ci ay borom xam-xam yu màgg a màgg ci ñu ëpp ci borom xam-xam hadith ci jamono mi ku mel imam az-Zuhri ak Abu Ishaq as-Sabi'i ak Amr ibn Dinar Muhammad ibn munkadir Abu Zinad ak Asim ibn Abi Najud ak al A'mash ak Abdul Malik euh, ibnu Umayr ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullahi ala al jamii mu ne kon xaddasa ah, mu ne qaala xaddasanaa Amr te moom mooy ibnu Dinaar kii nga xam te ne moom waxoon nañu ko moom jàngee na ci moom al-Makki rahimahullahu taala moom mooy Abu Muhammad al-Asram al-Jumahi rahimahullahu taala rahmatan waasi'a moom tamit gisoon nañ ko mu ne qaala wa qaala axbaranii Wahb ibnu Munabbih Wahb ibnu Munabbih Euh, moom ibnu Kaamil rahimahullahu taala al yamani as-San'aani moom euh, yëwat la woon bu tuuboon dugg ci l'islam Abu Abdullah mooy dàkkantalam mi ngi gën a adduna trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ci ñu màgg ñi la bokkoon donte Amr ibn euh, Ali al-Fallas rahimahullah nee na kaana da'ifan wérutoon waaye nag li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ wax naan maanaam ku màgg la ko imam Ahmad ibn Hanbal imam An-Nasa'i al imam Ibn Hibban ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi taala alayhi imam Ibn Hibban daf cee teg sax ne kaana aabidan fadilan qara al-kutuba maanaam borom xam-xam maanaam jaamukatu yàlla bu màgg la woon borom gënal yu rëy la woon jàng na téere yi euh, ndax ku xamoon la ci téere yi ñu njëkk ña ngir maanaam nekkoon na yahuud euh, jàngoon seeni téere ba nag xam euh, histoire yeneen yi alayhi salaatu wassalaam ba ñu ko doon nuróole ka Kaaba al-Ahbar Euh, waaye euh, moom euh, Kaaba al Ahbar moo ko njëkk génn àdduna lu toll ak quatre-vingts ans avant maanaam Kaaba al da koo mag fuuf ndax Kaaba al ku ku moom ku mag la maanaam moom moo gën a mag maanaam moo moo moom daanaka moroomu ñoom Seydina Omar ak yooyu la woon radiyallahu anhu moo tax ñoom Seydina Ibn Abbas doon jàngee ci moom itam yu yu bëree bëri mm-hmm. radiyallahu ta'ala anil jami' Euh, am na nag loo xamante ne amaan na moom moo war a tax euh, euh, alfallaas noonu ne wérut maanaam mooy ne ci wàllu qadar maanaam wàllu ndogal maanaam pas-pas bu mu ci amoon dafa dese woon a baax waaye nag tuuboon na ci mbir moomu gannaaw gi moom mi ngi gane àdduna trente-quatrième année mi ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an akhihi mi ngi ko jé mi ngi mu déggee ci mbokkam mooy maam Hammam mu Munabbih xam Hammam ibn Munabbih bi euh, imaam la bu màgg a màgg moom itam yahuud la woon comme Wahb ibn Munabbih euh, rahma ibn Kaamil rahimahullahu ta'ala al Abu Uqba mooy dàqantalam Abu Uqba as-San'aani al-Abnaawi euh, rahimahullahu ta'ala bokk na ci taabi'i yu màgg yi nga xamante ne dafa jànge lu bare bare ci Seydina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu moom la ëpp lu mu solowee ci moom nekk tamit imam ci ci jamonoom moom moo gënoon a nekk mag euh, moom mi ngi génn àdduna sa maanaam moom moo gënoon a nekk xale maanaam Hammam ibnu Munabbih euh, Wahb ibnu Munabbih moo ko moo ko magoon euh, Wahb ibnu Munabbih mais moom mi ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye Hammam ibnu Munabbih moom mi ngi génn àdduna cent trente deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ah, wala wala contraire bi la maanaam Hammam moo magoon waaye Wahb moo mujjee génn àdduna moo moo njëkk génn àdduna voilà dégg nga ah, an nee na sami'tu dégg na Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mooy nag Hammam moo gënoon a tamit ci xam-xam ci gëdd ci et radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala yaqulu mu ne wax naan maa min as maa amul min ashaabi ci kenn ci sahaaba yi àndandoo ak nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn nag ah aksara ku gën bari hadiisan hadiis anhu di ci moom min nii ci man illaa ba mu def xanaa te loolu ba mu def gi illa maam istisna un munfasil la maanaam bu doon am kenn rek lay doon hmm. loolu lay Euh, euh, kii nga xamante ne moom mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu moo gën a bëri la te loolu li mu soloo ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a bëri que li nga xamante ne moom la xam moom la euh, dana Abdullah ibn Amr bi ñuy wax illaa maa kaana li nekk min Abdullah ibn Amr te moom Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu ne moom moo gën a bëri moom moom mu ne kooku mun na nekk tamit istisnaa'un muttasil bu fekkee istisnaa'un muttasil la mooy kenn rek la te moom mooy Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu te bu dee kooku la li tax bu boobaa borom xam-xam dañuy lu ñutu ana lan moom moo war a tax kon euh, nit ñi gën a dégmal Seydina Abu Hurayra radiyallahu wala boog mu gën a jàngal bu njëkk bi moom mooy ne moom dafa nekkoon Madina te nit ñi Madina lañ doon gën a ñëw que am Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu nga xam dafa nekkoon euh, Misra nekkoon Sham et cetera toogutoon Madina te loolu moom mooy justifier le fait te nit ñi ma dina lañ daan gën a ñëw di jàng di sàkku ci xam-xam benn loolu mën na ko justifier ñaareel bi ko mën a justifier moom mooy ne moom daf daan bind ndax ba mu demee Saam daf dafa fekk foofu euh, waa ahlul kitaab yi ñu bari ci ñoom liñ daan mu bind tamit ci ñoom yor tiiri yoo xamante ne ay tiiri ay maanaam yor ay bind yoo xamante ne ci ñoom la ko doon jànge loolu moom moo tax kibaaru taabi'iin yi ñu màgg ñu ci taabi'iin ci wàllu xam-xam ci wàllu at et doon moytandiku di jëlee ci moom lu bari bari bari di def attention parce que bëgguñu jaxase entre moom li nga xam ne daf koy jëlee ci waa ahlul kitab ak li nga xam ne dañ ko jëlee ci yente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax ñu gënoon a dëgmal sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu anhu loolu waaye loolu mooy bu ñu nattalee nag istisna muttasil la waaye xaqiqatan istisna bi munfasil la voilà mooy amul kenn man maa ëppale ñëpp te loolu tamit dañ ciy jàngee ni nit ki su Euh, ci gox ba mu nekk moo gën a bari li mu jàng ci nangam wala yooyu danaan fii yépp nangam moom maa ko fi gën a xam ngir ne nangam maanaam loolu lu lu ñu mën a wax la ngir njariñ nit ñi parce que bu fekkoonte ne waxul loolu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu lii mu wax ngir yeexee la ngir nit ñi gën koo mën a xam gën a mën koo dëgmal ànd ak ne comme niñ ko gisee woon euh, moom ñett jàpp ñeenti ak dong la ànd ak yent bi sallallahu alayhi wasallam waaye cause lu taxoon loolu dana ci ñëw léegi beneen bi mu ne mu teg ci ne fa innahu ndax moom sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu kaana nekkoon na yaktubu daan bind wala aktubu te man daanoo bind yaa ngi dégg mm-hmm. euh, moom daan naan bind waaye man daanoo bind waaye ànd ak na sol nañ ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu wane ni moom am na lu mu bind mu ne yii sama yëpp ay xadiis yenn ci bi sallallahu alayhi wasallam loola ñaar moom lañ ko maanaam mën nañ ko firi ñaar mooy ne moom daanul bind jamono yeneen bi saa sa waaye gannaaw ga mokkaloon na beneen bi ci des moom mooy ay taalibe mi mu doon jàngal ñoom daan nañ bind après mu laaj leen ci ay mu sax ay teg ko ci moom moom maanaam ay copie bu ko defee mu euh, téye ko euh, kon loolu mu ne mu ne mu ne mu ne taabaahu Maamar an Hammam an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu maanaam euh, loolu taaba kii boobu mutaabaa bi maanaam imaam euh, Abdurrazzaq rahimahullahu ta'ala euh, indi na ko ak Abubakar al-Marwazi ah, ak imaam Ahmad ak imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhim waaye imaam Ahmad ak imaam al-Bayhaqi ci yeneen càllal lañ ko indi waaye imam Abdurrazzaq moom indi na ko xam nga dafa am lu ñu tuddee saxiixa mosoon nañu romb a gi mooy Ma'mar an Hammam an Abi Hurayra moom xamoon nañ ko moom mooy Ma'mar Abu Warwa Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ci ñi gënoon na dëgër di jële ci imam Az-Zuhri bokkoon ci jamono ju sell googu nga xam te ne moom lañ doon tudd ñu màgg ñoom ñu waxoon nañ leen waxati leen euh, moom saxiifa la yoroon maanaam euh, imam Abdurrazzaq dafa solo boo maanaam lu tolloog cent quarante-huit xadis la lépp imam Ahmad ibn Hanbal indiwaat na ko ci musnadam ci musnad Abu Hurayra radiyallahu anhu mu tuddoon mu nekk lan mu nekk euh, saxiifa maanaam benn téere la nga xamante ne da Abdurrazzaq moo nga qaala Abdurrazzaq danan axbarana ñi nga xam ne ñun ñooy ñuy jiitu ah, waaye ñu ah, ñu ñu njëkk ñi al-aaxiruuna ñu mujj ñi tamit maanaam ñoo mujjee ñëw waaye ñooy jiitu ñépp moo tax imaam al-Bukhari suy indi xadis bi daf naan rek daf koy indi rek ci càllale gi waaye imaam imaam euh, euh, Muslim rahimahullahu ta'ala daf naan day indi xadis ba xaddas bu indi na qaala xaddasana Abdurrazzaq maanaam ci càllale gi ba ci ci Abdurrazzaq souvent ñoom ci ñoom Zuhayr ibn Harb la ko jëlee ab euh, ñoom yeneen sëriñ wala ci Abdurrazzaq ci boppam daan ne qaala daan ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nahnu euh, saabiquuna nahnu axiruuna saabiquuna awwaluuna daan ne fa zakara axaadiisahu minhaa daal di tudd ay xadis daan ni lii bokk na ci wala boog mu ne wala boog mu ne fa zakara axaadiis mu ne mu ne an rasulillahi sallallahu an abi hurayrata radiyallahu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa zakara axaadiisahu minhaa moom noonu la ko daan. Euh, solowee xadis bi euh, imam euh, at-Tirmidhi rahimahullahu taala solowee xadis numéro 1990 2668 3841 ak imam Ahmad ibn Hanbal 7389 8481 8723 kon mais mu am lu ñu mat a préciser mooy xadis bi bokkul ci sax ci saxiifa boobu mm-hmm. voilà Euh, mooy bi bi mu jëlee ci euh, kii Ma'mar parce que imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah saxi ko bi yëpp la indee doo noonu da ko tegale voilà hadith bi nag bokku ci dégg mu ne qaala bil isnaad muttasil bi awwal kitaab la haddathana Yahya ibn Sulaymaan te moom mooy Yahya ibn Sulaymaan ibn Yahya ibn Sa'id ibn Muslim al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala muy Abu Sa'id al-Ju'fi al-Kufi al-Misri al-Muqri eh, rahmatullahi alayhi eh, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a moom bëriwul xadis yu mu solo eh, moom bëriwul xadis yu mu yu mu solo ci saxiix bi yëpp hmm? saxiix saxiix bi yëpp Euh, daanaka maanaam li ci li ci am à peu près quarante et la ci am dégg nga imaam al-Bukhari kese moo solo ci moom ñeneen ñi solo wuñ ci moom euh, moom mooy Abu Sa'id kon moom mooy dàqantala mi ngi génn àdduna deux cent trente-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala haddathani ibnu Wahb te moom mooy Abdullah ibnu Wahb ibnu muslim al-qurashi al-fihri mawlaahum rahimahullahu taala mooy abu muhammad al-misri borom maanaam faqih bu mag bi taalibi imam malik bu mag boobu rahimahullah nekk référence bu rëy rëy rëy ci lan ci njiiru imam malik mooy abdullah ibn wahb dàqante la moom moo nekkoon euh, abu muhammad euh, abdullah ibn wahb mi ngi gane adduna ci misra fi ñu wax al-fustat foofu la gane adduna ci cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, nekk ak imaamu Malik rahimahullahu taala lu tolloog vingt ans yoo xamante ne tàqalikowul ak moom dafa tàqoog moom di jàngee ci moom di soloo ci moom dajale xam-xamam dajale euh, li nga xam ne moom mooy am njàngaleem ak jikkoom roy ci moom laaj ko ay laaj yu bare bare bare bare jëlee ci loo xamante ne néewaan na ku ko jëlee ci moom euh, nga xam ne moom Abdullah ibn Wahb addunam yëpp ci jàng xam-xam la ko jëlee ci ci la ko def mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa fekk mi ngi amoon soixante-douze ans rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom mu ne an an Yunus te qaala axbarani Yunus te moom mooy ibnu Yazid al Ayli moom mi ngi génn àdduna cent cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom waxoon nañ ay waxam tamit mu ne an ibnu Shihab mooy az-Zuhri an ah, mooy bokk ci fuqaha as-sab'a mu ne an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mooy alxabru alxabru ma turjumaanul Qur'aan an o qaala nee na lamma ba nga xam te ne istadda tar na ak bin nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wajaahu ak métitam maanaam feebaram ba mu taree ci moom qaala dafa ne ituuni indil leen ma bi kitaabin ci téere aktub ma bindil leen lakum ñeel leen kitaaban ab téere indil leen ma ay kii lu mu mën a bindee ma bind ay ab téere maanaam euh, li ëpp ci borom xam-xam nag dañ doon wax naan lii dafa ko laaj ngir bëgg day dicté ñu bind ko ngir ne moom daanul bind sallallahu alayhi wa li ëpp ci borom xam-xam loolu lañu wax donte am na ci borom xam-xam yi ñuy wax nag ne yonent bi sallallahu daan na bind benn ngir ne dafa wax euh, ne maanaam ci début bi la daan woon bind voilà comme ni ko wax wa ma kunta tatlu min kitabin wala taxuttuhu bi yaminik idan lartabul mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm maanaam ne alquran wax ne yow de pourtant nekkoo koo xam te ne nga daan bind da daan euh, da leen daan jàngal ab téere wala boog nga leen nga daan bind ndax lan wala taxuttuhu bi yadika doo doo doo nekk di bind voilà te doo nekk di bind te loolu boo xoolee mu mudaari la mooy présent continu la quand mu ne parce que loolu su amoon isan bu boo amoon lartaabal mubtiluuna yàqkat yëpp daañu sikki sakka bal li fi nekk mooy di wa ayatun bayyinaatun alquran bi ay aaya lu leer la yoo xam ne fii suduri lazina utul ilma mi ngi ci dënn ñi nga xam ne jox nañ leen xam-xam xaqiqatan euh, lettres yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan bind daf ko daan bind lu loolu mooy li ci ëpp te bu ñu waxee ne bind na loolu xeetu kii la Euh, xeetuk majaas la comme tey buñ ne euh, euh, buñ ne par exemple George Bush dem na Irak maanaam dóor maanaam tekkiwul ne moom moo dem wala tey bu ma nee xalima lu bind ku bind ma ne xalima bi la sama xalima moo bind lii tekkiwul ne xalima bi moo ko bind waaye dama man man maa ko bind waaye xalima bi moo ko rëdd rek loolu la ñu mën a wax mais jëmmi bind bi xalima bi defu ko xalima bi dañ koo forcer mu def ko ak yu mel noonu maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu naan bind na lu ci ëpp ci loolu la aju donte nag euh, am nañu dëgërël ne bind na maanaam mujj gi naam avant daanoo bind mujj gi bind na te riwaayaat yi nga xam ne ñoo ci wax lu ci ëpp nag xaqiiqatan euh, du du du neex dëgëral waaye nag mën nañ koo buñ buñ bëree nag buñ bëree day daal di mën a yan waaye lépp muxtamil la lu ci bëri muxtamil la maanaam day yenu maanaa war nañ ko dañuy mën a wax ne soit bindul ko wala bindul et cetera waaye daal ala kulli xaal li nga xam ne moom mooy li li ñu dëppoo woon moom mooy lu jiitu daanul bind fi li ñu wuutee moom mooy ndax ci mujj gi daan na bind waaw wala déet sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam waaye lii tamit li ñu wax ne ma indi leen ma ma bind tegtaliwul ni boo leen indee man maay bindal sama bopp comme ni nga xam ne noonu la daan waxee ne lettre ñu ngi ko daan dicté ñu koy bind loolu moom moo tax xadis bi mënul nekk lay ci ne yéen di saa sam daan na bind loolu nekk lay ndax mu ndax ixtimaal bi ci nekk voilà buñ ne tey par exemple maire bi monsieur le maire moo bind lettre bi ñun ñëpp xam nañ ni monsieur le maire toogu bindu dafa am ci bureau ñoo xamante ne ñoom loolu rek lañuy ñuy toppatoo mooy bind mbir mi signature am lañ ciy def ak cachet am waaye du ne moom moo ko bind voilà loolu moom moo tax mbir moomu nekk loo xam ne dafa lënt euh, ala kulli Euh, mais kabiru faida nekku ci en fait bariwul njariñ gu ci ne daan na bind daanul bind bariwul njariñ gu ci ne waaye li nga xamante ne moom mooy li leer mooy ne moom daa jàngutoon bind voilà comme ni to te nekkul woon di way tamit di way shaja nag daan na ko def moo tax yi nga xam ne moom la daan wax muy dañ doon wax naan dafay tombe comme bi mu naan ana nabiyyu la kadhib ana ibnu abdul muttalib loolu shaja la comme li alquran wa ma allamna'u shi'ra wa maa yanbaghi la xamaluñ ko shi'a te yelloowul ci moom waaye nag yooyu yëpp buñ ko waxee nag tegtalewul ne mbind mi wala shi'r bi mooy poésie bi que ni naka maanaam abadan musu ko xam te du ko xam amaan na liñ mën a wax mooy feeñalu ko waaye koo xamante ne moom mooy cosaanu boroom xam-xam yi ci xam-xam bu ne liñ mën a wax rek mooy xam-xam bii day feeñalu ko maanaam feeñalu ko ci bi mu fi nekkee ci zahir daanuñu gis mu ko daan def loolu lañ mën a wax loolu maanam lañ jublu ci wer ci wuute bi waaye am maa mënoon na ko wala yu mel noonu loolu moom ñaar ñu xellu mën nañ ci bañ a werante euh, léegi kon mu ne indil leen mooma bindal leen téere boo xam ne laa tadillu doo leen sànku ba at yi ba'dahu ginnaaw voilà comme li li ci beneen riwaay mu wax sayyidat Aisha bu sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala mu ne ko adu abaka wa axaka mm-hmm. fa aktubu li abi bakr fa aktuba li abi bakrin radiyallahu fa inni xasiitu an yaqula qaa'ilun aw tamanna mutamanni mu ne indil leen ma wool sa papa ak sa ma bindal ab Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ab diiri maanaam bind loo xam ne bataaxal maanaam témoignage ndax damay bañ aw wax di wax wala aji mébét di mébét maanaam kon ci loolu dañuy gise ni lim naroon a bind amaan na mooy ngir wax ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo war a nekk xalifa waaye même bu fekkente ne bindu ko ca gannaaw ga bind bi jotu sa am ca gannaaw ga wax na wax joo xamante ne loolu lay nuru ndax dafa ni su doon jama doon jàppee kenn xarit Seydina Abubakar da laa jàppee xarit bés boobu daf koo waxaat moo tax juróomi fan la laataa moom muy génn àdduna bis bii alxamis la tombé lool moo tax sayyidna ah, ah, ah, Abdullah ibn Abbas ra naan naa yawmul xamis maa yawmul xamis ay alxamis ci alxamis ay ku la mën a wax lan mooy alxamis maanaam mooy bis boobu bis bi événement bii nii xewee ndax altine gi ci tegu ci la génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam ci la làqu hmm. moom mooy kon mu ne kon am na tamit ñu ne déedéet lool li mu bëggoon a bind mooy lool dafa bëggoon a bind pas bi nga xamante ne ku ko xam dootoo dootoo sànkoote te euh, ku mel Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu loolu la dëgëral dafa wax ne euh, tawhid boobu mooy tawhid arifin te loolu mu ngi ci alquran de toute façon ay qul huwallahu ahad euh, ay samiul basir ay xeet yooyu la lahu ma fi samawati ma fil ardi ay yooyu la daal naan yàlla moom moom asamaan ak suuf yàlla daal kenn la et ak yu mel noonu la maanaam parce que bañ nit ñi après ci ginnaaw gi ñu ñëwul di dugg torop ci ay théories yu dul jeex ba mujj sànku wallahu a'lam qaala Omar mu ne Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu daani inna nabiyya bi sallallahu alayhi wa sallam xalaba woo noot na ko alwaja métit bi wa indana te nekk na fi ñun kitaabullahi téereb yàlla bi hasbuna doy nañu kon lii day dëgëral tamit li Cheikh Abdas Dabbar wax radiyallahu ndax man yàlla bi doy nañu sëkk yenente bi mi ngi nii métit gi daf ko noot téere yàlla bi doy nañu alquran a ngi faxtalafu ñu daal di wuute nag wa kasura mu bari nag allaxatu coow le mbam mi bari ku nekk di wax qaala yonent bi sallallahu alayhi ne maam lii tamit day wane sayyidina Umar radiyallahu anhu yeewu gi mu yeewu maanaam kilifa léeg-léeg dafa am yenn coono yoo xamante ne bu ko naree tegoo sax ko teg maanaam lii def tamit daf koy wane mu ne ko mu jóg leen yonent bi sallallahu alayhi ne qaala mu ne ko mu jóg leen an ni wëlif ma wala yambaghi yelloowul indi fi sama wet ci fi man fi man at-tanazur ak xëccoo maanaam nga gis ne bi coow li bare na noonu ko bind ci la noo bu ko bind indi leen jaru ko ñaan jar na ko kay nañ indi maanaam coow loolu loolu yenn saa ne moo léegi jug leen génn leen dem leen parce que man sama wet kenn du fi coow yelloowul ñuy coow sama wet te loolu lii daf ñuy fàttali xadiis bi doon wax ci laylatul qadr la taxoon ñu yëkkati ko maanaam loolu yëpp day dafa dafa garaaw maanaam day wane importance maanaam nekk di xëccoo te moo tax li borom subhaanahu wa ta'aala ne ah, euh, daan ni moo gën maanaam réparer wax loo xamante ne day day tax maanaam consentement am moo gën bu leen xëccoo parce que xëccoo xiiroo ŋaayoo wala ah wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum bu leen di xëccoo parce que boo leen di boo leen di xëccoo da di seen doole day néew voilà li ngeen doon am yëpp doo ko mën a seen doole néew euh, te loolu spirituellement day dem moo tax bu alxuraan jëfandikoo baatu wa tazhaba rihukum parce que riix euh, mook ruux dañoo bokk moo tax rayxaan rawxun wa rayxaanun moo tax ñoom ñoo bokk racine ñoo bokk en tout cas ñoo bokk ay ay mbir moo tax ruux dafay nekk loo xam ne dafa sew comme ngelaw ni mu sewee ba doo ko gis ruux tam noon la mel du dafa sew ba doo ko gis voilà euh, loolu moom moo tax lu lu lu mat a bàyyi xel la maanaam mooy ne spirituellement da ngeen di commencer néew doole maanaam kon nit ku war ku bëgg a dem ci yàlla dafay war di moytandiku ay xëccoo situation yoo xam ne ay xiiroo ngaayoo xëccoo. yooyu daf ciy bari daf ko war a moytandiku mm-hmm. imaginer ni yenn saa saa li mu naroon a def loolu moo ko moo tax ba defuñu ko muy xëccoo xiiroo ngaayoo mm-hmm. laylatul qadri looloo tax xamuñu ko xëccoo boobu ndax yenn saa saa la ma naa ñëw ni yàlla wax naa ne bis sàngam mooy laylatul qadri bu boobaa laylatul qadri dootul réerati faaw bis boobu rek lay doon te dootul changer mm-hmm. ndax yenn saa saa lu mu wax yàlla wax lu mu bëgg yàlla def. comme niñ ko gisee ci hadith bi weesu léegi waaye nee na ba mu bañ génnee nee na fa xaraja ibn abbas fa xaraja mu génn ibn abbas radiyallahu anhuma yaqulu mu naan inna raziyata musiba kulla raziyatu bépp musiba maanaam baatu raziya la jëfandikoo raziya euh, mooy sobe xeetu maanaam bàkkaar la buy nekk ci xol wala jikko ju ñaaw moom la ñuy ar raziya jikko ju ñaaw musiba maanaam mu jëfandikoo ko ngir ne musiba gi gépp musiba maa mooy li nga xam ne xaala moo dox bayna rasulullah diggante ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam moo bayna kitaab yi ak bindam ak ak diggante mu bind mm-hmm. maanaam fii nii da ngay gis ne léeg-léeg ku gën a ndaw mën nay mën nay mën nay euh, bu bu comprendre mën naa dee nga ki gën a mag ndax ndax loolu mooy suñu supposé ni wax ji naa Omar a tax muy wax mm-hmm. radiyallahu ndax Seydina Omar moo tàmbali ne bu kenn bind ndax moom wax ji loolu la mm-hmm. euh, te bu waxutoon loolu ñépp dañuy indi rek yéen ci bi bind sallallahu alayhi wasallam kon moom euh, mais euh, loolu mooy ku gën a ndaw mën nay mën naa di ngat mbir moo xamante ne ku gën a mag da koo def ngir ñàkk xam lu tax mu wax wala lu tax mu def loola du loolu du nekk problème feek yéene yi sell nañ feek yéene yi sell nañ looloo tax nit ñi di ñenn ñi yaakaar ne léeg-léeg ñu wax Euh, ñu critiquer benn wàllu wala yooyu nit ñi yaakaar ne day al ku fekk dara du ko dal parce que tout simplement li mu wax da koo teg ci loo xamante ne loolu xam nga fi mu toll lii lii Mawlana Ibn Abbas wax radiyallahu ta'ala anhuma dëgg dëgg dëgg dëgg euh, maanaam li gën a ñu bëree bëri li ñuy xalaat mooy ah est-ce waxul dëgg maanaam parce que quand même mënoon nañ bàyyi rek <laughs> mais Seydina Omar radiyallahu anhu moo ko gën a xam ba pare moo ko féete kaw moom li mu gis moom gis ko woon te mooy ne euh, bu fekkonte ne day wax ne nañ bind léeg-léeg bu bindee dara loolu rek mu bind nit ñi ci loolu rek la ñuy tënku te alquran wàccoon na ba pare beneen bi ci def moom mooy yenn saa salaam coono gi mu nekkee woon jamono jooju dafa mett dafa tarro ànd ak ne alquran mi ngi fi te alquran doy na. maanaam te yenn saa salaam bu doon bind du du bind lu génn alquran te alquran lépp ngi ci biir ba pare jàngale na ba pare beneen bi ci def moom mooy dafay ja wax dafay wax li muy wax bu ko waxee ba pare moom Seydina Omar sey kii rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam le fait que waxut dara maanaam mun mun maanaam mooy ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu doon ne bu doon ne mbir mi gi dafa war et mbir mi dafa dafa dafa fokk mu bind ko coow loolu du tere mu bind ko. voilà kon moom xam na ni bu doon ne lu lu jàmp lu lu mënta ñàkk la coow lii du tax mu bind du teree mu bindu waaye dafa fekk ne mën naa ñàkk beneen bi ci def mooy day dalal xelu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne moom de bàyyi na fi ñoo xamante ne ñoom bu fi leen fi bàyyee lépp dana dox hmm. parce que ñoom xam nañu ni ñuy delluwaatee ci téere yàlla bi ak njàngaleem sallallahu alayhi Seydina Omar radiyallahu anhu mboolem yi yëpp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñun mënuñu koo gis ngir moom fa mu toll yooyu yëpp dana tax ba moom mu mën a wax wax ju mel nii voilà Euh, waaye liñ ci kii woon rek mooy ne xam-xam bind bi dafa bokk ci diini ji maanaam lii xadis bi lu maanaam dana tegtale lool loola tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na waaye indi naa na xadis bi moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala xadis numéro 3053 3168 4431 4432 5669 7366 imam Muslim indi na ko ci xadisu 1637 indi na ko ñetti yoon Euh, rahimahullah rahmatullahi taala imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci hadith numéro 1935 2676 2990 3111 ak 3336 kon waa euh, kon ñaar borom ñaari sahih yi rek solo hadith bi imam Muslim eh, imam maanaam euh, borom ashaabu as-sunan al solo wuñu hadith bi mu ne baabu xam-xam maanaam buntu al-ilm wala izzati bil baabul ilmi wal izzati bil maanaam buntu xam-xam ak waare ci guddi gi hmm. euh, baabu kitaabatul ilmi yaakaar naa am na benn bunt bu benn mbir bu ma ci waroon a wax lu mat a bàyyi xel ndax dafa bokk ci qawaa'id imaamul Buxaari di doxal hmm. euh, parce que tàmbali woon nañ ko wax waaye dañ koo fàtte woon kon ñu ñu rattrapé wax jooju mooy ne imam al-Bukhari rahimahullah li tax mu indi ko noonu te indi wu ci siixa boo xam ne daf daf ko daf daf koo dëgëral mooy ne daf doon leeral ne maanaam ngir ne imam al yi su boroom xam-xam yi wuutee parce que indi nañu wuute gi su amee wuute ci benn masala imam al-Bukhari buy ñëw di wax ci masala boobu bu indi siixatu jazm jamais mu ñëw daal ni nàngam lii mooy atteem mm-hmm. day ñëw rek wax tudd masala bi ngir ne boroom xam-xam yi wuute nañ ci mooy comme ni nga xam te ne noonu la ñëwee ci buntu fi muy wax kii ne ne ah xaddasana ah, ak axbarana ak yooyu yëpp benn lañ yooyu yëpp tamit indiwu ci firqatul jazm ñun ñëpp mm-hmm. maanaam imaam al-Bukhari noonu lay doxale ci saxiixam bi mm-hmm. euh, mu ne kon fii day wax maanaam ginnaaw indi na buntu xam-xam mais muy fii tamit bind bind téere bind fii muy waxee ne maanaam waare gi ñuy waare maanaam nit ki jàngale bi ñuy jàngale ba ci guddi am na beneen euh, bunt insha allah boo xamante ne dina ko indi ci kanam mooy baabu baabu sax biir am wattu xam-xam boobu dana ko indi ginnaaw ñaari bunt après waaye insha allah taala mais buntu bi euh, dafa daf ko doxale dafa doxale ci diggante bi ay jëf yoo xam te ne dañ koy mën a def ci guddi mooy ne bind moomu muy guddi muy bëccëg ñoo ci yem aussi bien ci wàllu njàngale que bien ci wàllu mbind mm-hmm. mu ne xaddasanaa bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi qaala xaddasanaa sadaqa te moom mooy sadaqata ibn al-Fadl euh, moom euh, ci ñu màgg ñi la bokk rahimahullahu taala rahmatan waasi'a ba nga xamante ne mashriq maanaam sow sow wala penku penku ba penku daj penku ba penku daj maanaam boo jugee mooy ay côté uma wara naaro boobu yëpp ñetti rek ñoo yanu woon xam-xam bi ñetti nit mm-hmm. mooy Sadaqat ibn Fadl bi ak Ishaq ibn Ibrahim ak euh, Amr ibn Bishr ñoo ko yanu wala Ya'mar ibn Bishr plutôt Ya'mar ibn Bishr do Amr Ya'mar ibn Bishr ñoom euh, sadaqa bi sadaqatu ibn Fadl bi euh, waa ashaabu kutubu sitta yëpp imaam al-Bukhari rek moo ko soloo ci moom moo solowee ci moom ñeneen ñi jël ñëpp solowuñ ci moom mu ne qaala euh, moom ñu ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne axbarana ibnu Uyayna mooy Sufyaan Sufyaan ibnu Uyayna moom gisoon nañ euh, ay mbiram mi ngi ganee euh, adduna waxoon nañ ko léegi maanaam ne cent septième année la gane adduna cent quatre-vingt-dix-huitième ta'ala an Ma'mar mooy ibn Rashid moom tamit gisoon nañ ko an Zuhri ibn Shihab an Hind Hind bint al-Harith Abdullah ibn Abi Rabi'a al al-Firaafiya rahmatullah alayha moom ci euh, saxaaba yu ndaw yi la bokk euh, donte imam Ibn Hibbaan laa ci taabi taabii la ko boole ah moom am na ay mbir yu bari yu ñu war a xam ci moom euh, donc bu njëkk bi moom mooy ne Hind mi kenn rek la solowee ci moom mooy sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha solowul ci keneen beneen bi ci def moom mooy az-Zuhri kese moo solo ci moom voilà soxnaam maanaam boroom këram bokk mooy Ma'bad ibn Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu Miqdad ibn al-Aswad saxaaba boobu bu siiw boobu radiyallahu anhu boroom maanaam doomam moom mooy boroom këram beneen bi ci def moom mooy ne ci Sahihul Bukhari ba Sahihul Bukhari yi bii xadiis rek la ci am Hind bint al bii xadis kese la ci am indi na ko ci ñaari bërëb mais bii la benn xadis bi euh, beneen bi ci des moom mooy ne imaamu Muslim solowul ci moom benn xadis ba pare al arbaa ñoom ñëpp solo nañ ci moom xadis voilà mu ne an Umm Salama gis nga waxoon nañ ne la az-Zuhri rek solo ci moom waaye moom it ci sayyidat ummu salama radiyallahu ta'ala la solo ci moom mooy mooy hind ah, bint abi umayya hind bint abi umayya radiyallahu ta'ala euh, abu umayya nag Xuzayf la tuddoon dañuy wax tamit ne Suhayl ibn al-Mughira la tuddoon ah, ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum mooy Ummu Salama al-Qurashiyya al-Makhzumiyya radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qissam siiw na ci Euh, ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu nekkee borom këram et cetera maanaam xisa bu siiw ci euh, euh, moom mooy bi mu jigee ab sayyidina Abu Salama radiyallahu anhu moo nekkoon borom këram ginnaaw ga mu génn àdduna et ci bi ñu demee arba Habasha ak yeneen ak yeneen maanaam xisa yu siiw mu ngi génn àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne annaha qaalat mu ne istayqaza yeewu na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam zaata laylatin ci guddi fa qaala mu ne waaw waaw waaw waaw waaw waaw amrin en fait dafa def euh, mutaabaa euh, maanaam euh, Ma'mar ibn Rashid ak amrin ak amrin ak Yahya ibn Sa'id maanaam amr bi moom mooy amr ibn Dinar maanaam mooy amr ibn Dinar maanaam Abu Muhammad al-Makki gisoon nañ ko ak Yahya ibn Sa'id muy Yahya ibn Sa'id ibn Qays euh, al-Ansari rahimahullah muy Abu Sa'id dàqante la mooy Abu Sa'id mi ngi génn àdduna 143 ana ginnaaw gàddaay am gisoon nañ ko euh, moom euh, te moom mooy borom xadis bu njëkk ba premier xadis bi Yahya ibn Sa'id al-Ansari ci la ko jële ci Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ñoom ñett ñi ñëpp ani Zuhri ñoo solo xadis bi ci az-Zuhri an Hind ah, mooy bint al-Harith ak an Umm Salama radiyallahu ta'ala anha bint Abi Umayya radiyallahu ta'ala anha anna qaalat nee na istayqaza yeewu na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jazakumullahu khairan istayqaza yeewu na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam zaata laylatin ci ak guddi fa qaala mu ne subhaanallah maam dafa yeewu ci ay ci ci ci ci ci révélation bu mu am ci voilà lu ko lu mu gis lu mu xam voilà ne dafa tëb ci nelaw mu ne istay subhaanallah loolu la wax subhaanallah gàcce nga laamaa buur yàlla subhaanallah tudd na ma sell nga buur yàlla subhaanallah maa ngi seede di gëm di dëggal ne borom bi subhaanahu wa deñ na ci mboolem meloy matadi waaw maaga ay maaga ay li ñu li nga xamante ne unzila wàcc nañ ko al-laylata bis njëkk tey minal fitna minal fitani ci ay xeeti fitna seettt tey xeeti fitna yi am maanaam dafa nelaw gént benn gént am na beneen riwaaya mooy waylul lil arab min su'in qad iqtarab tos kere ñeel na arab yi ci musiba boo xamante ne mi ngi jegeñ maanaam mooy daf dafa voilà dégg nga mu ne noo seulement fitna yi am na bëri nañ mu ne moo tax fële loolu rek la tut mu ne waaye waa Maza waaye ak bari tamit loo xam ne futiha ubbiif nañ ko minal xazaa'ini ci ay ci ay ay ay trésor ci ay ndam. ak a bari luñ ubbi maanaam nga gis ni fitna yi bari nañ waaye trésor yëpp bari nañ parce que mbir mi noonu la moo tax jamono ji ngay gën a gis musiba yi bari fitna yi bari foofu tamit xamal ni ci geneen wàll gi yàlla tamit ci lay gën a wàcce ay xéewalam maanaam ñoom ñaar dañuy dañuy jàmmarloo moo tax soit da ngay bokk ci nitu lëndëm yi wala nga bokk ci leer yi boo bokkee ci nitu lëndëm yi ci ñi gën a lëndëm ngay ne boo nekkee ci nitu leer yi ci ñi gën a leer ngay ne mm-hmm. euh, maanaam mu teg ci ne ayqizu yée leen fawaaxibaat alxajër boroomi fawaaxibaat mooy pluriel la ci ba mm-hmm. muy boroom alxajër muy xojar muy néeg yi maanaam appartement yi fii mooy waa kër yi mooy soxna yi yéeneen leen yéeneen leen ñu daan leen di yee mu ne fa rubba mu tekki ne fa rubba aka bari maanaam fi baatu rubba lu bari lay teg ndax day tekki lu bari day tekki lu néew waaye fa rubba aka bari koo xam ne kaasiyatin ku sol ay yére la ku ku sangu la fi dunya ci àdduna waaye aariyat nekk ku rafle fil aaxirati ci àllaaxira aka bari koo xamante ne ci biti ni mi ngi sol ay yére waaye ci biiram dara nekku ci ci ay jikko yu baax aka bari koo xamante ne bitim nii da ngay gis mbalaanu sutura bu baree ngi nekk ci moom ngir ne ñu nit ñi di ko ñaan naw di ko ñee ngir yaakaar ne ku màgg la wala ku baax la wala nangam la fekk yóbbu àllaxira dara aka bari koo xamante ne waaw loolu lu bari la koo xamante ne adduna mi ngi adduna jey na ko waaye àllaxira amu fa dara ci wàllu yàlla waxi nopp moo tax kuy kuy sóobu ci yoonu yàlla du du du du bàyyi xel trop biti bi nii déedéet ngir ne biti bi li ci ëpp nit ñi dañuy nëbbatu rek niñ mel dëgg dëgg dëgg ci seen biir la ne moo tax yàlla rek ko yitteel euh, beneen bi ci def dañ fiy jànge mooy ne nit ki su jaaxlee walla mu kontaan ni mu mën a waxee allahu akbar noonu la mën a waxe subhaanallah moom xeetu baat yooyu yooyu yëpp ñëw nañ ci sunna beneen bi ci des moom mooy ne euh, ay fitna fu mu amee wala xiiwal am loolu sabab la war a doon ci ñu war mën a euh, di taxawal xam-xam di jàngal nit ñi ngir ñu mën a mucc ci fitna yi bu dee fitna moo xew wala boog bu dee xéewal dafa bari ñu xool nuñ koy gérer ngir mu bañ leen a yàqal seen wàllu yàlla loolu tamit dañ koy jàngee ci xadis bi ndax looloo tax yenn saa xam ne nañ yeewu na gaa yi yeewu beneen bi ci def nag mooy li tax mu bind ko maanaam mu indi ko ci bunt bi mooy xam guddi gi maanaam jàngale guddi ndax day tegtale ne ndax daf ne dañuy yee ñëpp nañ ñëw ñu toog samp jotaayu xam-xam ndax waxoon nañ ko ndax xam nga tab taalibe sàkkatu xam-xam bëccëg dong du ko doy mm-hmm. léeg-léeg guddi gi faaw mu jaar sàkku xam-xam guddi gi mm-hmm. voilà euh, beneen bi ci des moom mooy cawarte gi comme li ñu ko waxe woon am na ñenn ñu bari ñu ci waxoon ku mel ni imam Ibn Arabi parce que nga xam te ne guddi gi la euh, njël gi la daan convoqué taalibe yi ñu toog mu dicté leen euh, voilà tafsir bi ba mu buñ ko boolee lépp mu mën nekk cinq cent tomes comme par exemple imam al-Bukhari rahimahullah moom ci jëmmi boppam mm-hmm. nga xamante ne da daan yeewu da daan guddi guddi gi da daan bind bind bind bind bind bind ba noppi nga gis ne ni mu lëkkaloo ak kitaabatul ilm maanaam ni moom ci boppam noonu la daan doxal guddi gi da daan jàpp di bind di bind di bind di bind di dajale xadiis yi mu jàng et cetera di ko gën a mën a takk di ko gën a mën na day tëdd nelaw nee na bu naka mu jekk xaw tuuti du sax ne euh, wet gi daanaka du xawal a laal suuf si sax rek mu mu tëbaat fekk fayoon na làmp yeeg yooyu mu taalaat lampe bi continuer waat di bind mel ni comme si daf naan eh am na lu important lu ma loo xam te ne muy waaj a ci xaaral ma daw bind ko bu demaatee tëddaat jékki-jékki jógaat di demaat taalaat lampe bi bindaat te loolu doon na ko def lu tollu ñaar fukki yoon ci benn guddi vingt fois ci guddi gi daanaka doon na nelaw ndax su tëddee bu kii rek daal i xaaral ma jóg am na loo xam ne mu bind ko daal dem bind loolu doogu tëddaat naam waaye nag loolu terewul ñu mën di jaamu yàlla di mën masalan julli di ko ci boole moo tax boole ñaar yooyu am na solo maanaam euh, di sàkku xam-xam waaye tamit di naafila di di di ak di zikkar di tudd yàlla ak tamit comme ni alxuraan wax wa bil asxaar hum yastaxfiruun maanaam bu njël gi nag ngay jéggalu yàlla moo gën di def istixfaar yu bari avant jël gi maanaam yu mel noonu nga nekk ci et cetera maanaam ala kulli haal perte temps noonu noonu rek de déedéet ak tamit li Yonent bi sallallahu alayhi doon wax nag naan doon am na xadiis yu koy tere yu tere waxtaan gannaaw gee gannaaw gee waaye loolu li ñu ci jublu woon mooy waxtaan waxtaan bu amul njariñ waaye bu dee waxtaanu xam-xam samp ay jotaay xam-xam yooyu moom dafa nekk loo xamante ne jaamu yàlla bu màgg màgg la comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Bukhari rahimahullah bëggee indi fii ci suñu xadiis wallahu taala alam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullah indiwaat na ko xadis numéro 1126 xadis numéro 3599 xadis numéro 5844 xadis numéro 6218 ak xadis numéro 7069 imam at-Tirmidhi in na ko xadis numéro 2196 imam Ahmad ibn Hanbal in na ko xadis numéro 26545 kon xadis bi ci waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari ak imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhim ñoom rek ñoom ñoo ko indi mu ne baabu as-samari fil ilmi baabu as-samari fil ilmi buntu Euh, waxtaan ma asabar mooy bi waxtaane mais ci guddi voilà euh, am na baat bu ko wolof di wax euh, daf ma rek voilà xeetu yu mel noonu baat bu la gàngulo wala yu mel noonu baat bu xaw a baat bu jege loolu am na ko wolof di wax daf ma rek mais mooy waxtaan guddi fil ilmi ci xam-xam mooy ni guddi gi moo tax muy wax gis nga bu njëkk bi moom bunt bi da ko tuddee ak xam-xam ak waaraate ci guddi bii nag mu ne ak samar mooy di du voilà ngay waxtaanee guddi gi nii mais di waxtaan waaye fil ilmi ci xam-xam voilà euh, euh, lan moo wutale waxtu maanaam euh, bële na le ak bii nii mooy ne maanaam bunt bi mu weesu daf cee boole waaraate loolu mooy benn ñaareelu mooy comme xew-xew boo xam ne day nekk xew-xewu diine comme masalan gàmmu ñu def ko guddi gi ak yooyu ah euh, mën na fee nekkoon waaye beneen bi ci def moom mooy ak samar mooy loo xam ne waxtaan la balaa ngay nelaw alors que bële dafa nelaw ba pare yeewu bu boobaa lool da leen di teqale tamit ci ñaari buntu yi nii mu ne haddasa bil asnaad muttasil fi awwal kitaab ilay qaala haddasanaa Saïd ibn Ufayr moom tamit gisoon nañ ko mooy Abu Usmaan Saïd ibn Kasiir ibn Ufayr ibn Muslim Abu Usmaan mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala haddathanii al-Layth te moom mooy imaam Layth ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala imaam bu mag boobu moom itam waxoon nañ ci ay mbirum al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi euh, dakkantalam nekk Abul Harith moom mi ngi gën a adduna moom ak imaam Maalik ñoo bokk at bi ñu gën a adduna 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna 175e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala haddathanii Abdurrahman ibn Khalid te moom mooy Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafir ñu koy wax. Euh, abu xaalid mooy dàqantalam wala bokk tamit abul walid al misri rahimahullahu euh, taala euh, moom mi ngi génn àdduna cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon na kilifay misra ci walaa bi nekkoon na fa ba cent dix-huitième année waaye ci cent dix-neuvième année ci lañ ko fa jële voilà nekkoon na tamit koo xamante ne siqatun ku wóor la ba pare sabt ku dëgër a dëgër la ci wàllu hadith an euh, ibn euh, Shihab euh, an ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala waxam nañ ko an Salim mooy ibnu Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Euh, moom Abu Omar moo nekkoon dàqantalam Saalim moom Abu Omar Saalim fii la ñuy wax ne Abu Abdullah Abu Abdullah Abu Omar ak Abu Abdullah ak Abu Ubaydullah mooy ñetti dàqantalam yooyu moom mi ngi génn àdduna 105e année ginnaaw ga daayante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci wuute bu am moom ak Abu Salama ak Abu Bakr ibn Hazm rahmatullahi alayhim ñoom ñett ñoom la ñuy wuute kan moo ci bokk ci waa ci fuqaha as-sab'a yi mu nekkoon Ibn Shihab az-Zuhri dafa jëlee ci Saalim boobu. ak ab wa Abi Bakr ibn Abi Hasma mooy Abu Bakr ibn Sulayman ibn Abi Hasma euh, euh, dàqantanam kon moom mu ne kon Abu Bakr euh, mi ngi génn àdduna cent treizième année ginnaaw gàddaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr bii amul ci ñaari saxiix yi lu dul xadis bi xadis rek la am ci ñaari saxiix ba saxiix bi rek ñaari saxiix yépp xadis Muslim ak imaam al-Bukhari rahmatullahi alayhi hadith bi rek lañ soloowee ci moom dégg Abdullah ibn Umar mooy noonu Xattaab radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na salla julli na binaa ci ñun annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam al-isha ak gee fii aaxiri xayaati yi ci mujjantalu dundam maanaam mooy ak bu mujjee dund fa lamma ba nga xamante ne nag sallama sëlmal na qaama dafa taxaw fa qaala mu ne ara'aytakum ndax gis ngeen laylatakum seen guddi haadihi gi gis ngeen seen guddi gi fa inna li wér wóor mooy rasal mi rasa ca bopp mi ata sana téeméeri at maanaam li ko dalee ci guddi gi ñu ne téeméeri at ci kanam min ha ci moom laa yabqa dootul desati mim man ci ñi nga xamante ne huwa moom ala zahril ardi ñi ngi ci kaw suuf ñi ngi ci diggal suuf si ahadun kenn xadis bii borom koo xam ne dañ cey jàngee njàngat yu bari bokk na ci mooy ne génération téeméeri at lay faral di def maanaam téeméeri at bu ne ka juddu ci njaalbeenu téeméeri at ga bu ñu demee ba ca beneen téeméeri at ba ñu néewu ciy def waaye ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom foofu keneen desu fa voilà beneen bi ci des tamit moom mooy ne ndekete àdduna guddul dara bu dee téeméeri at mooy en général loolu la rawatina xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaare téeméeri at daanaka duñ ko weesu xaqiqatan li nga xam ne moom mooy euh, Euh, espérance de vie bi bu ñu leen boolee ñoom ñëpp soixante-onze ans la mooy espérance moom la ko yahuud bi waxoon bi mu ne ko am na lu ñu wàcce mu ne ko alif laam mim mu ne ko alif un la laam muy trente mim bi di quarante muy soixante-onze he soixante-onze ans kese kese mooy espérance de vie bu sa xeet <laughs> te loolu mooy comme ni voilà euh, ni mu ñëwee ci njaal beenu tafsir Tabari rahimahullahu ta'ala ci buntu ci ci baat boobu ak yeneen maanaam euh, nga gis ne kon soixante onze onze ans mooy en moyenne mooy en moyenne espérance de vie wu xeet bi xoolal loolu loolu xam ngeen ne bariwul dara loolu bariwul dara te euh, euh, <laughs> beneen beneen bi ci def <laughs> mooy ne saxaaba yi radiyallahu ta'ala mooy ni ñu xamee ni diw saxaaba la bokk na ci ni ñu koy xamee mooy buñ demee mooy mooy la naissance en sang képp ku fekk ci kaw suuf rek non non non quatre parce que quatre-vingt-dix la naan quatre-vingt-dix naan quatre vingt ginnaaw gàddaay sax moo tax ñu mujj génn àdduna ñoom Abu Tufayl ñoom Sayyidina Anas radiyallahu nga xam ne année quatre vingt lañ génn àdduna ndax quatre-vingt-onze ku mu fi fekk doo saaba waaw quatre vingt ku mu fi fekk doo saaba waaw boobu ndax at boobu ku gane àdduna ba ci guddi googu bu doon guddi googu la sax ci la gane àdduna année bi euh, centième année bi du ko fekk mooy ñu gën a gudd fan ci année yooyu mooy ñoom ñu mel ni ñoom Hassan radiyallahu nga xam ne ñoom bind nañ dund nañ cent vingt ans waaw ku mel ni moom wala ñoom ñoom euh, Qays ibn Abi Hazim comme ni nga xam ne dund na cent trente ans waaw Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu moom dafa bokk ci ñu gudd fan ndax papam moom noonu la meloon ak maamam ñoom ñëpp cent vingt ans lañ dund at moom doomam cent vingt ans lañ dund doomi doomam cent vingt ans doomi doomi doomam cent vingt ans la dund voilà ba quatrième génération bi kooku moom moo moo moo dundul loolu dégg nga kon ñoom ñi euh, ci euh, loolu dañ ko ci jànge beneen bi nga xamante ne nag am na lay woo xam ne ñi nga xam ne dañu wax ne Seydina Xadir alayhi salaam euh, bokkut maanaam dundut ba léegi dañuy tegtaloo ci xadis bi mais bokk na ci lii wane ne Seydina Xalid dundul ba léegi mooy lii ndax bu doon ne mi ngi dund ba léegi kon cent vingt yi kon cent ans yi loolu moom mënta ne maanaam loolu da yent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko waxoon euh, loolu nag dañ naan leen rek euh, loolu moom maanaam dafa bokk loolu ci nitu aada yi la ci bokk la ci jublu woon maanaam ñi nga xam ne mooy nit de manière générale nit ñu normal ni ñooñu la jublu woon waaye abadan mu jublu ci nit nit nit koo xamante ne dafa exceptionnel comme Seydina Xadir alayhi nga xam ne ay mbiram dafa exceptionnel parce que dajjal hadith bi mu ngi ci Sahih Muslim Tamimu Dari dajjal moom nit la te pourtant day génn te mi ngi fi woon ñu ngi ñu ngi ko yeewoon ci benn grotte ci benn île te day génn est-ce que dañuy mën a wax ne kon dajjal dee na loolu duñ ko wax parce que loolu ñun dafa normalul maanaam ñi normal ñoo tax ñu wax loo tontu ci dajjal rek moom mën nañ la ko tontu ci Seydina Xadir tànnal sa euh, maanaam réponse naan multiple voilà loolu la tànnal rek mm-hmm. soo ci paree rek nga ñëw loo wax rek loolu mooy tontu bi dégg kon eh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala inna ko indi war na ko hadith numéro cinq cent soixante-quatre ak ak six cent imaamu Muslim rahimahullah inna ko hadith numéro deux mille cinq cent trente-sept imam Abu Dawud inna ko hadith numéro quatre mille trois cent quarante-huit imam at-Tirmidhi indi na ko ci hadith numéro deux mille deux cent cinquante et imam ahmad ibn hanbal indi na ko hadith numéro cinq mille six cent dix-sept six mille vingt-huit ak six mille cent quarante-huit kon waa ashaabu kutubu sitta imam an-Nasaa'i rek moo ko solo ak Ibn Maaja rahmatullah alayhim mm-hmm. euh, gis nga hadith bi euh, mbirum mbirum mbirum mbirum lii wane ne mënuñ ci sukkandikoo ci wàllu sayyidina Xadir alayhi salaam bokk na ci mooy le fait que euh, jinne yi dugguñu ci mm-hmm. te jinne yi ñu ngi ci kaw suuf mm-hmm. parce que laa yabqa daf ni du du desati mim man ci ñi nga xam ne mooy man is moo la fulla lil aqil képp kuy xel nekk ci kaw malaaka yi bokkuñ ci te dañoo am xel jinne yi bokkuñ ci te kon loolu moo lay wan ne ñu exceptionnel ñooñu bokkuñ ci maam ñi bokk ci alamul ghayb bokkuñu ci te sayyidna Xadir alayhi salaam malgré que maanaam nit la ku fi ne mais ci alamul ghayb la la bokk parce que la preuve mooy nit ñi duñ ko gis wallahu taala alam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaabi ilayhi haddathana adam mooy ibnu abi iyas moom jotoon nañ gis ay ay mbiram mu ne qaala haddathana shu'ba moom it xamoon nañ ko qaala haddathana al-hakam ibnu utayba al-kindi abu muhammad ak abu abdullah ak abu omar ñoom ñooy ay dàqantalam mi ngi gën a àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent treizième année ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu wa alihi wa sallam ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñooy taabi'i nekk koo xam ne jaamkatu yàlla bu màgg la abidun qanitun siqa saahibu sunna borom sunna la mm-hmm. rahimahullahu taala rahmatan wasi'a qaala sami'tu dégg naa Sa'id ibn Jubayr radiyallahu ta'ala anhu rahimahullah moom gisoon nañ ko imam bu màgg nga xam ne ci téere tasawuf yi ci téere hadith yi ci téere fiqh yi ak ci téere tafsir yi tamit daf cee bari e wax mm-hmm. te imam Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham taal bi mawlana ibn Abbas radiyallahu anhu Abu Muhammad mm-hmm. moom ak ak Abu Abdullah ñaar yooyu la am ci dàkkantal mm-hmm. mi ngi gën a àdduna quarante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi moom la doon xam quarante-sept ans la ñu bariwul Euh, dégg nga al-Kufi maanaam euh, an ibn Abbas mu jëlee ci Mawlana ibn Abbas radiyallahu anhu qaala nee na bittu damaa fanaan fii bayti xaalati ci sama fii bayti ci néegu xaalati sama tànta Maymunata radiyallahu ta'ala anha bintul Harith parce que muy zawju nabi di soxna yent bi sallallahu alayhi moo tax sayyidina Abdullah ibn Abbas li mu bokk ak yent bi sallallahu alayhi bu njëkk bi moom mooy euh, ñoom ñaar ay cousin lañ maanaam ndax Mawlana euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sayyidina Muhammad di doomu Abdullah doomu Abdul Mawlana Abdullah ibn Ab mooy doomu Abbas di doomu Abdul Muttalib loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma tantam maanaam goro yonent la sallallahu ngir ne tantam mooy Maymuna bintul Harith al-Hilaliya moom mooy euh, moom euh, seeru Lubaabata mooy umul fadl umul fadl radiyallahu anha mooy yaayu mawlana ibn Abbas Lubaabata mooy umul fadl bintul Haaris al-Hilaaliya ñoom ñaar maanaam kon ñoo bokk seen baay Haaris al maanaam kon muy tàntam moo tax yeneen moo tax lii moom mooy justifier mu mën a dem di fanaanoor ñoom ci benn ci benn fekk yeneen saa sama aaya fa mu mën a fanaanoor moom te sayyidat Maymuna radiyallahu anha mooy soxna bi yeneen saa sama mujjee denc ci soxna yi nee na ma dem de de zawju nabi di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa kaanate nekkoon na an nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam indaha nekkoon fa moom fii laylatiha ci guddi moom maanaam aye aye boobu loolu tamit day tegtal ne maanaam bu ñu amee maanaam ne nit ki bu aayee fenn bu fekkente ne dafa aaye ci kenn ci soxnaam yi mën naa am gan loolu aaye wut mu mën a am gan rawatina ci mbokkam yi fa salla mu daal di julli annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam al isha gee su ma topp jaa mu daal di dem maanaam lool mooy tegte la ne jaa mu daal di dem ilaa manzili yi ci këram ci wàccuwaayam ci këram maanaam mooy ne kon ci jàkka ji la ko jullee fa salla mu daal di julli arba rakaat ñeenti rakka maanaam ñeenti rakka yooyu maanaam lii tamit day wane ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naafila yi mu daan naafila daanu ko defee ci ci jàkka ji da dem ba ci këram mu defee ko ndax loolu moo gën ci naafila na julli bi gën ci julli yi farata mooy jàkka mm-hmm. waaye julli bi nga xam ne moo gën ci naafila mooy kër ga moo tax ñaar rakkaa gin maanaam rakkaa yi ñuy def même ñaari rakkaay fajar yi sax këram la ko doon defee doo ko dem ci jàkka ji mm-hmm. voilà naafila yëpp ci la ko daan defee ji lu ci ëpp mm-hmm. gaaliban lu ci ëpp la ko daan doo ko dem ci jàkka ji su ma topp nag naama moo tax bu fekkente ne man ngaa def loola saxoo loolu moo gën waaye su dee mënoo ko boo jullee ci jàkka ji nga nga julli say naaf la ci jàkka ngir ne tamit léeg-léeg seytaane mën na laa yootal ci buntu boobu maanaam ne ah demal ci kër gi moo gën mais boo demee ci kër ga bu topp loo la leneen ba doo julli naaf la bu fekkente ne lu mel noonu da lay nar a nga julli ko léegi ci jàkka ji waaye dee loolu du la dal nag moom jullee ko ci kër ga moo gën mu ne kon su ma naa ma topp mu daal di nelaw su ma topp xaama mu daal di jóg. su ma topp xaala mu ne naamal Ghulayim naamal ndax nelaw na al Ghulayim gone su ndaw si maanaam mooy maanaam daa basabaxa pen aw aw wala boog kalimatun kaddu kalimatan kaddu goo xam ne touche bi waxaa nuru nag kaddu gi dégg nga muy laajte ndax xale bi dafa nelaw ndax boobu moo loona am nee na man ba mu fa demee lenn rekk mu fa yóbbu woon ma xam na la yenn si saa bi def guddi gi dégg nga nee na su ma topp xaama mu daal di jóg faqumtu ma daal di jóg an yasaarihi ci càmmoñam fa jaalani moom mu daal di may def maanaam dafa dindi am na partie yu baree bari yu mu sote am na yu bari bari yu mu sote waaye yooyu daañ ci ñëw ci yeneen riwaayaat yi insha allah buñ ci yegtee waaye fii fi mu ñëw mooy dafa ne an yasaarihi laa nekkoon mu indi ma ci yaminihi ci indi ma ci ndeyjoor mu ne fa jaala mu ne mu def ma an yaminihi ci ndeyjooram sallallahu alayhi maanaam loolu day wane ni kon bu ñuy jiite te ne ngeen nag ki ñuy jiite ci ndeyjooru kii jiite lay ne lañuy ne voilà maanaam ci ndeyjoor bi foofu nga war a féete nga mu ne fa salla mu daal di julli xamsa rakaatin juróomi rakka maanaam mooy witar su ma topp sallaamu daal di julli rakka atay ni ñaari rakka mooy ñaari rakkay fajar yi mooy bu jeexee ñaari rakkay fajar yooyu bokkut ñaari rakkay yi su ma topp naama mu daal di nelaw mu daal di nelaw xatta mbete sameetu ma daal di dégg xatiitahu ak xarangam awwala ba xatiitahu ndax xatiit ak xatiit xatiit mooy moo gën a foor xatiit dégg nga waa ñaar yëpp xarag la summa topp xaraja waaw loolu tamit dégg mooy ne yenn bi saa sam da daan nelaw man dégg nga ci yeneen rew mooy xattaa dafa xam mbete mu xarang summa topp nag maanaam gis nga xaraja mu génn ila salaat dem ci julli maanaam gis nga dafa nelaw nelaw yooyu mooy nelaw yi nga xamante ne ginnaaw bu jullee ñaar rakkay fajar diggante ñaar rakkay fajar ak ñaari rakkay suba farata gi daf daan nelaw nelaw bu woyof da daan tëdd nelaw gu woyof a woyof da nga suma topp xaraja mu daal di génn ila salaat jëm ci julli euh, xam nga xadis bi boo ko xoolee am na mbir mu lay euh, marqué mooy euh, ci riwaaye yi ñu fi wax yépp amul lu ci wane lan ne doon na waxtaan ci guddi gi ah, ah. ndax dafa ni euh, dafa ñëw julli na gée dem na këram tëdd na nelaw mm-hmm. après yeewu na nangam nangam Euh, moo tax ku mel ne ñoom ay al-Kirmani rahimahullah ñoom dañ naan woy imam al-Bukhari li gënoon a yell mooy xadis bi mu bañ ko indi fii te indi beneen xadis bi nga xamante ne moo a mat foofu mais c'est que imam al moo bëgg noonu waxoon nañ la mm. imam al-Bukhari bëgg ki nga xamante ne moom mooy taalibe bi mu gis ne ah lii am na mu daal di mën wër ci biir saxiix bi yeneen xadis yoo xamante ne dañuy rapporter dañuy am même maanaam par contre du bàyyi mukk maanaam bu xësee ba tuddee benn affaire benn maanaam indi xadis boobu même bu ko indiwul ci version bi maanaa boobu am dina ko indi ci beneen feneen ngir day bëgg taalibe bi di bëri di tàmm di am habitude di dem di gëstu loolu moom moo tax mu indi euh, lii nii waaye euh, am na ci riwaaya euh, ba ci kitaabu tafsir ci kat tafsir ci kitaabu baa sourate Al Imran baabu inna fi xalqis samaawaati wal boobu noonu indi na ci xadis bi mu ne bittu inda xaalati Maymuna fanaan naa ci sama wetu so euh, tanta Maymuna mu ne fatahaddatha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ahlihi saa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak ak soxnaam ah ab waxtu summa raqada topp mu doog a nelaw mu ne fa lamma kaana sulusa layli bi ñu demee nag ba ceeru guddi gi al axir bu mujj bi qaada ci la jekki kilo la doog jóg maanaam nga gis ne li mu wax kon maanaam nga gis ne kon euh, loolu beneen kilo bi bi ci def mooy li ñuy nga gis ne loolu moo euh, maanaam boobu la ko indee waaye indi na ko feneen li nga xamante ne nag moom moo am solo fii beneen mbir bu am solo euh, mooy le fait que imaam Ibn Abbas radiyallahu anhu bi muy nettali lii maanaam moom bi muy ñëw. am na leen moo di def mook bi ñuy bi ñuy nelaw ñoom ña ñoom ñett ñoo fanaan ñoom ñett ñoo fanaan voilà am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne xew nañ ci buntu buntu xadis bi euh, kon euh, xadis bi euh, imaam al Bukhari rahimahullahu taala indi imaam al Bukhari indi na ko ci xadis numéro cent trente-huit cent quatre-vingt-trois 699 992 1198 4569 ci boobu ci la indi riwaaya boobu 4569 4570 4571 4572 imam Muslim rahimahullah indi na ko ci xadis numéro 256 763 euh, ci 763 ci la ko indi euh, juróom ñaari yoon Eh, indi na imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala eh, moom indi na ko ci xadis numéro 610 1356 1357 1365 ak 1367 imam an eh, nasai indi na ko ci xadis numéro 806 ak 1620 naka noonu imam Malik indi na ko xadis numéro 317 waaye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 kii dégg naa ñaari laaw yi yoo xamante ni yëpp. ñu ñëwee rek dañoo xalaat waaw non loolu xaw ma ko non al axwal la bëgg xam lu muy tekki en fait xam naa daal dañ koy faral di tuddee comme ku mel ne Yahya ibn Sa'id al-Qattan ku mel ne voilà ñeneen waaw. Hmm. beneen question mooy ci li nga xam ne moom la ñu ma Abbas wax radiyallahu anhu hmm. moo seen diwaan fa moo wax ni dafa dem ba dégg mu xalaat hmm. ba pare su ma xalaat yi nga salaat est-ce que loolu xaraf maanaam duñ ko natte ci woyofal maanaam kenn du ko jël nattuwaay ci ndax nelaw yi diis na wala woyof na ngir ne nit ñi dañ ci wuute euh, par exemple man sama exemple man da damay xaraf fekk daanaka nelawuguma loolu daf may dal donc <laughs> donc loolu loolu benn la ñaareel bi ci def ñaareel bi ci def mooy ne euh, ñaareel bi ci def mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom ay nelawam ndax am na ci beneen riwaaya mooy wax ne man sama nelaw euh, ndax mu ne euh, moom bëtum mooy nelaw waaye xolam du nelaw waaw hmm. naama ay naaya wala walakin laa yanaamu qalbi hmm. sama sama bët yi ñooy nelaw waaye sama xol du ñu nelaw voilà ngir différent voilà euh, euh, loolu tamit beneen mooy ne du nelaw mi duñ diis mm-hmm. te kon bu boobaa loolu li muy tekki mooy kooku mu nelaw mi du ñu diis diis goo xamante ne day tax ñu mën a maanaam jàppam li mën a toj te du ko xam mm-hmm. loolu day tegtalee ne kon xaral du du sukkandiku duñ ci mën a sukkandiku wallahu ta'ala a'lam mm-hmm. léegi nit ki bu fekkee dafa julli ñaar raakay këram ba pare. waaw soog a génn pour julli suba ci raakay. waaw bu yeggee day na julli ñaar raaka pour nuyu jàkka. waaw waaw bu demee day day dina julli ñaar raaka pour nuyu jàkka ji voilà moo tahiyatul masjid bi parce que ñaar raaka yi fajar yi ak ñaar raaka tahiyatul masjid duñ benn donte mën nañ ci dugal li ñu tuddee indiraaj euh, indiraajul hmm. niyya voilà maanaam mooy dajale yéene yi. maanaam dem pour julli ñaari rakka ndek yéene waale ñaari rakkay fajar yi comme moom nga bëgg a julli waaye nga yéene waale ci ñaar yooyu ñaari euh, rakka yi yi nga xam ne moom ngay def ginnaaw boo jàppoo ba pare yooyu yëpp mën naa nekk wallahu ta'ala alam waaw nga boole yi yéene nekk benn voilà ah non ah, ah, non non non waaw waaw c'est parce que bi muy julli ñaari rakka bi daf fekk fajar jot na parce que daf ne ci sulu sul bu mu bi la parce que daf moom ni muy jànge ni mu doon jullee euh, maanaam ci ceer bu mu bi ci la doon jullee te euh, waxul événement bi ba xam ci hiver la wala ci été la maanaam ngir xam ba xam ma temps bi dafay gudd wala day gàtt